bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan wa tamkin mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di dellu siyaarewaat ci bis yu mujj yu tedd yi yi nga xam ne moo mujj ci weeru tedd wi di sahru ramadan al mubarak di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala lépp loo xam ne yéene nañ ko cee jëf wala ñu jëf ko ci sunu borom nongul na ko lépp loo xam ne def nañ ko ci safaan yàlla ñu ko sunu borom soppil aw yiw di bokk koog jullit ñëpp comme ni ñu ko baaxoo defe fii ci jumaay Daarul mu muassasatul Wafa'i bi huquqil iman baaxoo koo def ñu nekk ci fan yu mujj yi tey ñoo ngi dalal comme ni ñu ko baaxoo dalal gan gu tedd mu di sëriñ Mouhamadou Mourtala bi comme ni ngeen ko xamee nag bala ñu bala ñu ko jox kàddu gi danañ xamle tuuti ci ay jaar-jaaram ni ñu ko baaxoo def comme ni ñu ko xamee sëriñ Mouhamadou Mourtala Kébé mi ngi jànge alxuraan ci alquranul karim di téere bu tedd boobu nga xam ne moom la doom soxna yi baaxoo tàmbalee seenum njàng mi ngi ko tàmbalee jàng ci te ci daara ju mag ji nga xam ne moo rek Tuuba muy daara yi Sëriñ Suhaybu Mbakke foofee la jànge alquran ba sunu borom defal ko ci tawféex mu am saxaada bu kawe bu mu di mokkal ko wala bind ko ginnaaw bi nga xamee ne noppi na ci njàngum alquran jooju ci daara ju mag jooju ñu wax léegi ci Tuubaa muy daara Sëriñ Soxibu Mbàkke ci la laxasoo nag dem ci li nga xam ne ba tey mooy waaru doomu soxna mu di li nga xam ne mooy jublu ci njàngum diine mi njàngum diine moomu mi ngi dem kon ci daara yi sëriñ sal Cheikh Salif Mbakke ayadahullah afisahullah ayadahullah yàlla na ko yàlla dolli ay leer fa mu nekk ak mboolem jullit yëpp foofee la dem ci daal yi Serigne Saliou yooyu fa la fa la fa la fa xam-xam ba sunu borom defal ko ci tawféex naka noonu ginnaaw bi nga xam ne jàng na xam-xam ba yàlla defal ko ci tawféex ba mu noppi njàngu xam-xam bi def na ay tukki yoo xam ni ay tukki yu bari la man nañ cee euh, lim wax ne dem na Italie dem na France def na dem na Espagne ak yeneen réew yu baree bari loolu yaakaar naa day wane ne nit moom faaw mu tukki ngir xam am expérience wala ngir jël ay xam-xam wala tukki du jaage na wuti alal wala wuti dara waaye tukki dañ koy def ngir xam li nga xam ne moom moo moom moom moo war euh, xam li nga xam ne moo xew ci àdduna bi lépp kon ginnaaw bi nga xam ne noppi na ci njàngum diine mi tukki ne tukki yu gudd yooyu moom sëñ Mouhamadou Mourtala Kébé moomu niñ ko xamee rek naka noonu yu mel ne yii itam muy wàllu doomu soxna muy teewe fréquenté ay barab yoo xam ne dañ fay dañ fay wane xam-xam loolu itam yaakaar naa ne ci ay yëngutoom maanaam ci la bokk gannaaw bi nga xam ne loolu noppi na nag ba mu ñibbi si Sénégal nag ci la sosé nag benn entrepre entrepreneuriat boo xam ne bii moom ci boppam moo koy saytu nekk ca bopp ba di ko di ci liggéey comme nañ ko xamee kon li nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaanal yaakaar naa ne tom bu am solo la muy trois suna saqafi wa tiyaratul muhasara maanaam suñu culture bi nga xam ne moom lañ am ñun liñ am mooy lan war loolu war loolu yaakaar naa ne képp koo xam ne teewal nga ko da nga ci jëlee xam-xam boo xam ne xam-xam bu am solo lay doon yaakaar naa ne euh, li ñu li dal ci réew yu bari wala ci kii yu bari ñàkk xam li nga xam ne mooy seen culture ak seen aada yaakaar naa nag loolu ñun moom moo tax ñu indi thème boobu ngir bëgg mu waxtaanal ñu ko. noonu ñu ko waxee nag euh, comme bi muy ñëw itam mi ngi ànd ak ay kilifa yoo xam ne kilifa yu tedd la yoo xam ne ñu ngi jotaay bi ñu ngi leen di sargal baax ci jotaay bi yaakaar naa ne kilifa yooyu ñu bari xammee nañ leen ci jotaay bi bokk na ca sëriñ am satu jaxate yaakaar naa ne gisoon nañ ko fi ay at ci ginnaaw wala daaw rek yaakaar naa ñëwoon na fi sëriñ soxay bu kebe moom tam mi ngi ci jotaay bi yaakaar naa ne moom it ñu bari xammee nañ ko jotaay bi ñëwoon na fi sëriñ Mouhamadou Lamine Touré yaakaar naa ci ñiñ tànnoon ren jii rek moom ci la bokkoon yaakaar ñu bari xammee nañ ko kon bi muy ñëw kilifa yu tedd yooyu la àndal ñoom it ñu ngi leen di dalal jàmm ci jotaay bi leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban di ñaan sunu borom mu defal leen tawfeex li ñu yéene liggéey l'islam lépp ñu def ko kon loolu rek lañ doon jiital ci wax ji di ñaan sunu borom sëñ Mouhamadou Mourtala Kébé yàlla defal ko ci tawfeex ci tam bi nga xam ne moom la ñu bëgg andil yaakaar naan ne ku ko déglu rek ci jëlee njariñ yu am solo kon niñ ko waxee insha allah suba la ñuy tëj la ñuy yëkkati jotaay bi suba ci altine ji suba itam dañ dal ay boroom xam-xam yoo xam ne yu bari lay doon yoo xam ne dañ jàngat li nga xam ne moo fi jaaroon weesu fi lu mel ne ki bokk na ci ñu fi war dalal sëriñ Yaxoo Badiane sëriñ euh, euh, Fallo ak sëriñ mm, Cheikh El Hadj El Hadj Ndiaye Ndindi ñoom yaakaar naa ni incha allah suba ñoom lañu war a dalal ci jotaay bi mu nekk jotaay boo xam ne moom moom la ñuy tëjee jotaay bi yaakaar naa jotaay bu am solo lay doon yoo xam ne ñu jàngat li nga xam ne moo fi jaaroon ci waxtaan kon ñi ngi ñaan sëñ bi sëñ bi ñu dalal tey suñu borom defal ko tawfeex di ko sargal di ko nuyu ci turu mu assistelu fa bi xabatul iman di ko ñaan suñu borom defal wa wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di tàmbalee nuyu boobu ci alxalifatul am Cheikh Sidil Muxtaar di ñaan yàlla dëgëral ko te may ko fanu gudd ba lii mu simb ci liggéeyal Serigne Touba lépp yàlla jàppandal ko di ci teg kilifa dëkk bi pencum Serigne Touba bi di Serigne Cheikh Xabi yàlla dëgëral ko may ko fanu gudd ba lii mu sémb ci yoonu lislaam ci yoonu sëriñ yi ak ci liggéeyal boroom daaru yàlla jàppanal ko ba mu taxaw ko di ndokkeel mbooloom jullit bi fi teew ak ñi fi teew ci weer wi di tàggoo weeru màgg muy weeru koor wi di dem di ñaan yàlla delloo ñu ko dellu suñu ko fi ay ati at ñu woor ko ay ati at tam jox ñu yoon ba ay ati at di ndokkeel ak nuyu muassas Wafa bi di leen sant ci seen liggéey bu rafet bi ñuy taxaw liggéey bi nga xam ne at mu jot day gën a rafet day gën a nosu day gën a tegu ci yoon ñu di ko bëggee di ci ndamoo muy liggéey joo xam ne dañ ciy dëggal wax yàlla fi mu naan falawlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqqahu fi diin wa liyunziru qawmahum izaa raja'uu ilayhim la'allahum yahdaruun di fardu kifaaya boo xam ne nii ñu ngi koy taxawee wuutal ko ñun ñi ñëpp mu waroon ñu ñun ñëpp ñu nekk suñ soxlay bopp ñoom ñu bàyyi ko taxaw ñu ci lii kon ñu di leen ci sant di leen ci gërëm ngir lu ñu waroon taxaw la kenn ci ñun kenn ku nekk ci ñun di jéem a aborder thème bii nga xam ne ñu ngi koy wax turaasuna fii muy ndono cosaan ak aada yi nga xam ne moom lañ ñu jiitu woon bàyyil ñu fi wala patrimoine culturel bi nga xam ne nii ñun dañoo judd fekk ko fi te mel ni luy soppi kooka lu ciy dugg ak am lu ciy dugg ak lu ciy génn ñu bëgg koo waxtaane ngir ñu ñu fàttaliku ne lii ñu nekk moom lañuy ñuy wooye culture ndax fii ci suñ société yi suñ dëkk yi nga xam ne ñenn ñi dañoo jàng lii ñenn ñi jàng lii kenn ku ne ñaari groupe yi nga xam ne ñoo compose suñu société bi dañoo kenn ku nekk daan naane foo xam ne bokkut ak moroom ma fam naane loole mu naan loole nekk ci moom loole lañuy wax culture loolee la ñuy wax saxaafa am na ñoo xam ne nag ñoom jotuñ cee jël benn ñoo ñu nekk ci digg bi moo waral ñetti façon nit daanaka moo compose Sénégal kon buñ ci bëggee waxtaanee day doon loo xam ne nii dana am solo ngir nit ñi seetlu ne am na ñoo xam ne ñoom yoroon nañ dara bokkuñ ci ñi bokkuñ ci ñële mooy ñi nga xam ne jànguñu xëy na jànguñ njàngum arabe jànguñ njàngum français nañ leen ye nañ fekk seen seen waajur di ko dunde rek la dunde ñooñu it am nañ ay ndono yuñ dese ba tey kon buñ ko traité jàngat ko xëy na mën nañ cee déggee ay njariñ bu ma bëggee waxtaan ci as-saxaafa nag dañuy daal di dellu nag ci eh, ba yàlla bindee àdduna lay mën a wax nit ñi da leen a ci ay barab ñii dëkkee ci soowu àdduna bi ñii dëkkee ci penk bi ñii dëkkee ci digg bi ñii dëkkee ca ca ca ca ca saalumu dëkk eh, àdduna bi kenn ku nekk nag fa nga dëkkee nam mel ci wàllu jaww ja ak dëkkin wa ak environnement ba dënd ya la wër day jeexital ci saw dëkkin ba na muy jeexitale ci yow dana jur ci yow aw xalaatiin ak dundin ak nekkin woo xam ne loolee la ñuy wooyee culture ña dëkke ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk ci barab yu tàll yii ci joor gi ak ker yu sedd yii di am ay nawet yu nangu daan am ay nawet yu nangu nga xam ne buñ ko bayee mu yem ci ñun ñu ñu ñu dundee ko ba déwén jur gi jege ñu buñ bëggee rëbb li ñuy li ñuy dundee jege ñu nañuy xalaatee nañuy dundee nañuy waxee du bokk ak ña nekk ca bët gànnaaru àdduna bi nekkil fa nekkin woo xam ne ay tàngoor da leen ab sedd da di gaar boo xam ne ay montagne ak i volcan ak i volcan yoo xam ne ñoom it day jeexital ci seen façon xalaatin jeexital ci seen nekkin jeexital ci seenu dundin ba ñoom ñooñee loolee ñuy dund ñu di ko wooyee culture du bokk ak ñun suñ bos dundin woowee nag ak culture boobee nga xam ne moom lañu yor wundul ne mbaa muy signifier ne dañ ñoo gën le mbaa ñu gën ñoo baax la ñoom seen culture di tax mu dem bay feeñ ci ñun ba tax mu dugg si ñun seen nakkin wu metti woowu seen dëkkin wu metti woowee ñuy dëkk nga xam ne dañoo jamono ji ak dénd bi leen wër daleen leen a pousser ci ñu ci façon xalaatin ak wut ay solution ci jéem a sàngu ngir sedd bi ak jéem jaaro ak jéem a dundin woo xam ne dana leen aar ci dundin wu métti woowee nga xam ne nature ba foofu moom la moom la nekk loolee day jeexal ci seenu xalaat moo leen jural ñuy gëstoo ka gasaka lijjanti bët trouver ay mbell yoo xam ne nii danañ ci mën a sukkandiku ngir mën a aar seen dundin mën a gën a mën a continuer seen dund seen gëstu yooyu ak seen jeexit yooyu ñuy ñu daan dund nag daf leen jural ñuy ñu dëkk ci di xalaat ñu ëpp ñu soxlay xalaat ndax ñun fiñ dëkk nii daanaka dund na noo xam ne yëf yi jege nañ jege goo xam ne du ñu pousser ci ñuy xalaat ak di am ñeneen façon xalaat yoo xam ne ngir ne ñun fi ñu dëkk dafa tàlli daanaka boo jógee balaa boo jógee di waajal la ngay dunde mën ngaa bàyyi ba mu des fukki fan ak juróom wala weer nga jóg ruuj li ñuy wax bay gor sab àll daat fay def la ngay dunde mu ñor nga denc ko ba déwén di ci dund loolu ñaare ku ko kum nekk sa sab dénd sab environnement saw xalaatin du bokk ak kële nga xam ne ci jafe-jafe rek lay dund moom barab ba mu dund doon na barab bu sedd boo xam ne barab boo xam ne day ami volcan day ami montagne doo xëy mën rek jubal foo mën a jaar fas yi ñu daan yor sax di tuxu yoon yee ñuy jaar bokkut ak suñu yoon yi ndax ay montagne laa ki ak i xuraj façon xalaatin woowu nga xam ne nag moo leen poussé ci ñoom ñu dëkk ci di xalaat dëkk ci di wut ay solution dëkk ci di seet nuñ ci génne moo leen jural ñu dugg ci di gas ak gëstu ba trouver mbell yi yépp moo xam ne mbell yooyee bañ ko gisee tàmbali ko jariñoo moo jur fent yi bari yi ñu fent ci kaw suuf seen fent yu bari yi yépp ñu fent ngir muy fent yu am njariñ yoo xam ala nit ñépp njariñ foofa la mbir ya tàmbalee mën nañ bañ demee ba di ko jariñoo jariñoo gañ koy jaral jural leen ci seen biir ñi ca gën a yey ña nekkoon ca kaw ña nekk ca bopp ya di ko jariñoo ñoom dong di ko xiwoo ñoom dong ba ñu ca suuf yëg ne ñoom sedd baa ngi leen laal ba tey tàng euh, euh, xur yaa ngi leen mettit bi leen taxoon ñuy gas ak xalaat ni dañu ci ñoom ba léegi ñooñu ñoom it révolté wu daal di fekku ne suñu wàll lañ bëgg ci mbir yi tax ba ña nekkoon ca kaw daal di nose mbir yi nose nañuy def bay seddoo mbell yooyu nañuy def bay séddoo loolee nga xam ne coonab dundin wa moo jur ñu di ko xalaat ba mu juree ñu nose ko ci la lañ nosaale e, nosinu wañuy dunde su ma bëggee gën a leeral maanaam ñoom ñii nga xam ne coonay xalaat ak yépp dal na leen ba tax ñu fent ay ay jumtukaay yoo xam ne yàlla dencoon na suuf si ngir jariñoo ko jariñoo ga ñenn ci ñoom di ko jariñoo bàyyi ñu ci des ba ñenn ñu feq bañ feqoo def li ñuy wax ay révolution yi yi ngay dégg yépp ci Europe ba tax ñooñee boole leen ci seen biir nosewaat mbir yi nañ kaay leen ñu yemoo bind ay règle règle yoo xam ne ñoom la concerné ñoom ñoo ciy dund règle yooyee ñu bind nag nose ko loolee moo jur mu mel ni seen culture seen nosin woowee seen façon dundin woowu daa mel ni daa gëm suñu bos yi léegi ngir nose googee rek ci tënk daal ñii nga xam ne ñoo fent yi jamono yi yëpp ñuy jëfandikoo nga xam ne moo tax ba suñ culture bi ñuy dund rax culture bi ñuy dund am yu bari yu ci bokk yoo xam ne amuñuy turam xamuñ nuñ koy wooyee xamuñ fuñ koy placer ña ko fent condition yañ ko fenteeg fam leen dikkee dafa bokkutug ñun loolee nag moo jaral moo leeral moo moo waral ñoom bañ àggee ci ña ca suuf di xëccu bañ nose ko nosin woowu nga xam ne yàlla da koo def ci doomu aadama muy nos nga xam ne lépp loo nose day neex jur njariñ seen nosin woowa ñu def ko mu neex jural leen njariñ ñu ñu ànd ca di ca dund dundin woo xam ne nii dañuy jàngal kenn ku nekk ci ñoom dund dañuy jàngal kenn ku nekk ci ñoom la sa fanaanoo mën naa ne daanaka nos bañ nos seen culture yooyu nos bañ nos seen dundin woowee daa jur la ñuy culture ba ñuy dund nekk benn ndax buñ boolee seen dund googu gépp nase ko ci wenn kayit di ko jàngale ñépp bokk ko day daal di jur benn culture uniforme culture buñ bokk foofu la culture bii nga xam ne nii mooy culture bu fort bii nga xam ne kenn mucc ci bii dugg ci culture jàmbur yi bii dugg ci aada yi cosaani jàmbur yi foofu la jóge ngir ne ñoom la leen poussé ñuy xalaate noonu moo waral jaar-jaar yi yépp moo waral ñu dem ba mu jural leen nos gi ci seen xëccoo boobu ak nos googu nag moo waral ñuy xëccoo ci seen biir ñoom ngir bëgg a gën a dund comme daan nañ ko defante ci seen biir ngir bëgg gën a dund googee ñuy xëccoo ka xuloo ba tax ñu ne nañ nos nuñ mën a xuloog suñuy noon nañ nos nuñ mën a xeex ak suñuy noon loolu moo jël forme gouvernance yi ñu am yépp forme nit ñi nose armée yeeg yépp ngir mën a jàmmarlook ñiñ seqal ñi ñi bëgg ca mbell ya nekk ci seen wet lépp nag ba mu amee ñañ ko seqal ñoom it nosu mooy lii lépp maa ngi wax ci histoire Europe ba tey nosu ñoom it nos nos ci wàllu xeex ak ci wàllu aar seen bopp ba tax na xajatuñ fa ndax noonu buñ jublu rek seen moroom muñ jublu mu nosu ni moom ñu daal di génn nag daal di topp suuf si nag di seet ndax mbel ya nekk ci Europe mbel ya nekk ci àdduna bi foofu bañ demee ba di ko xëccoo seen biir kenn ku nekk saa su jubee buntu këru jàmbur saa su jubee réewum jàmbur kooko nos na ni moom ne fii doo fi yàq sa nag looloo jaral ñu daal di génn nag wargaal yi génn àdduna bi ñëw nag di di di seen i tax ñu wàcc mel ni fii feneen bi ñu wàccee fi mel ni fii nag lañ ñu fekk ñun ñu nekk ci suñuy keppaar ak suñuy nawet yu nangu nekk ci ak joor goo xam ne nii bala ngaa mat weer nga nga ruuj ko def ca la ngay soxlaa dund at mépp daal koy sàq denc ko ba déwén muy xalaatee mu simple woo xam ne nii bariwuti jafe-jafe ñoom nag ñu dugg suñ biir ngir bëgg a jariñoo mbell yi njor ak xéewal yi nekk suñu réew yi tax ñu indi seen nosin woowee seen dundin woowee nga xam ne mooy seen culture daan ñu koy imposer gannaaw bi nga xamee ne waxoon naa ne nosu nañ ci wàllu xeex nosu nañ ci wàllu arme ndax nos googu xëccoo moo ko jur xëccoo bëgg a dund xëccoo mbell ya nekk ci suuf moo jur ñu nosu seen nosin boobu sax moo dem ba jur li ñuy wax forme gouvernance yi xew mi boo demee li ñuy wax démocratie ak ni ñuy gouverner muy ay directeur ak sous directeur ak préfet yooyu yëpp mi ngi jóge ci hiérarchie militaire mi ngi jóge ci ay commandant euh, nañ ko toppee ba ci suuf ñoom lañ njëkk am mooy forme guerre la njëkk a kenn ngir forme mën a jariñoo la nekk seen wet ngir mën a gën a mën a aaro foofu la seen noso gi tàmbale nosu nag yàlla da ko def muy lu neex loo xam ne ku ci jaar rek da ngay daal di yëfi day yomb ci yow soo jëloon sax lu nosuwut euh, nose ko doonte du dëgg wunduwut ne ñàkk noso euh, ñàkk nose lu dul dëgg da koy tee a dox mooy lii jullit ñi nekk mel ni ñoom dañoo des ginnaaw li ko waral mooy ñee dañu la gën a nos nos nag yàlla jox ko kenn képp ku ci gën a nos rek yow yaay ëpp bénéfice loolu nag ma dellu siwaat ci biñ dugg see bi kon lépp maa ngi bëgg a leeral rek lii ñuy wax suñ ndono lii mooy dundin bii nga xam ne moom lañ baaxoo dund culture bii ñu baaxoo dund ñii nga xam ne kenn ku nekk ci ñun bu xëyee këram ba këram muy ñibbisi li muy xëy def soo ba ngoon loolu la ñuy woye culture mooy na muy xëy di ndekkee mbaar ma mi toog wala garab ga muy toog ñii toog ci bi yéen bu dee ña dëkk fa gën a xatte ñu toog ci saal yooyu yëpp ñu boole ko dundin woowu la ñuy woye culture ma bokkale koog sama dëkkandoo bi ma dendam bokkale koog euh, dëkkandoo sama dëkkandoo muy culture bi ñu bokk ngir ne ñoo bokk nuñ koy defee ñoo bokk nuñu waxe saa soo gisee ab jàmbur bu jóge feneen boo naan ko ñooña rek loo ca teg rek loolay culture nu ñu mel ñooña nu ñuy waxe nu ñuy soloo Eh, boo gisee ku jógee bitim réew ñaara laaj yam koy laaj loo ci gis loo ca doon loolu mooy kilifteef daanaka da koy laaj li ngay dund nii ñooñ koy dundee kon ñun liñ yoroon ba tax ñoom ñu dugg si fi mi ngi fi ba tey dañoo yoroon suñu façon dundin woo xam ne nii jamono ak environnement bi dënd bi ñu wër poussé wuñ si ñuy xalaat yenn xalaat yi nii ñuy jëfe yenn jëf yi loolu waral biñ duggee suñ biir ngir bëgg a communiquer ngir bëgg a mën a jariñoo suñu yëf yi ñoom nag ñu jàngal ñu seen culture culture dara jiitu ci làkk ci la ñu jàngal seen culture bi fekk na ñeneen jaaroon fi ñeneen ñoo xam ne biñ ñu joxee seen culture muy jullit ni ñun xool nañ ba ne ndekk yow lii mooy liñ nekkoon ndax ñun ñi ngi woon ci ni ñu yàlla binde ñi ngi ci fitratullahi boobu nga xam ne moom la ñu yàlla binde ba naaree ñëwee indil ñu ko ñu nangu ko fi saa ñii nag biñ ñëwee ñoom dañ ñooy indil seen façon dundin woowu te dara taxu ko lu dul bëgg ñoo gën a maa nopp bëgg rek mën a jariñoo li ci suñu biir ba delluwaat loolu nag ña ngi ko mën a rek ci kaw ak nosu wundul nag ne loola dañ ñoo gën le wunduwut ne dañoo gën liñ nekk bañ nosee bañ ñëwee ci ñun ba indil ñu nosim yooyee ak dundin yañ baaxoo dund ñoom ci lañ formé li ëpp ci ñun fekk genn wàll gi daanañ dundu nañ daan dundee seen dundug naturel googee ñoom ñu ñëw tànn ci ñun léeg-léeg sax ñu ne ñu yées lañ tànn tànn ci ñun jàngal leen former leen seen façon dundin woowu seen nosin woowu bañ leen ko jàngalee nag ñooña daal di doon les premières élites ñi njëkk a génn ñooñu ñoo génn nag nañu ñun li ñu yoroon baaxut lii ñu yoroon baaxut lii ngeen lii lu bees yi rek a baax mooy culture bii ngeen yoroon seen façon dundin wii seen solin yeeg lekkin yi yii ngeen yoroon baaxul léegi ñun lii ñu ñu jàngal moo baax ca lañ sose nag daggate ñu def ñu réew yi ñu nekk nii ba seetloo euh, ngir gën a leeral li ñu wax nii mooy Sarkozy bi mu ñëwee fii président France bi mu ñëwee fii Sénégal junj na ko ñëw nañu nañu yéen li tax ngeen def ginnaaw li tax ngeen tardé li tax ngeen nekk ñu taxalluf mooy dangeen a dellu ci da ngeen a toog fa ngeen toogoon ba léegi jógu leen adduna baa ngi dox ngeen toog yéen a ngi gëm ay reen di gëm ay ay ay ay ay xarbaax ci xërëm di gëm ay wax na ko sax turam daan ne bay denc ba déwén di xaar rek mu taw bu tawut doo def men taxe loolu la ñu accusé loolu la ñu tuumaal loolu la ñëw ne ñun moom la dund te loolu xamul ne signifié wut ne dañoo soxla wala ñu soxla wala wala ñu wala ñu aajowoo condition façon xalaatin ya nekk fale ba tax na ba mu ñëwee di cité di leeral ñam gën a naw ci ñun di tagg ñam gën a fonk ña gën a représenté ña gën a dundal idée yooyu muy wax ma nga tëdd ka gën a yor culture ba ca ñoom ka gën a kañ gën a fuddu kañ gën a cultiver seen culture boobu muy président Sénégal bu njëkk ba daan ne moom lam ci wax lépp ñu déglu discours boo wax nañ ko moom la mu waxoon moo baax moom mu ne woon làkk wii ñu leen indil làkk wii daa jóge ci asamaan sa mooy làkk wi nga xam ne mooy suñ sal suñ suñ suñ suñ suñ suñ suñ suñ li ñuy wax sali suñ xetti mooy làkk wi ñuy tax ñu mën a communiquer àdduna bi làkk wi ñuy dindi ci delloo ginnaaw daal di wax ay phrase yu bari yoo xam ne kookee di kenn ci ñun ñu fudd ko fudd boobee ñu yar ko cultiver ko seen culture boobee moom la jël jàppee ko misaal mel ni ñi ci def dañoo doon ay ñu xamul dara ci tënk xaw a leeral xeet suñ culture xeet suñ dundin bi xeet li nga xam ne ñun yàlla bàyyil nañu fu ñu di ko dunde ci kaw loolu liñ bëgg a leeral rek mooy ñun lii ñu yor muy façon dundin wii dundin wii nga xam ne moom lañ suñ tubaab bàyyi muy xëy di def li tollu ñun li dal suñu xel nga xam ne fam ñu yóbbu moo ci ëpp solo muy bégte muy saxaada parce que doonul ne jal suuf seeg dajale xeer yi mooy li nga xam ne ci la ñuy natte ak di ko xiyaase réussir wala développement doonul ne suñ borom li nga xam ne am nattukaayam doo nga wóor ñun lam wax rek moo kont xalaatin doo nga moo baax ci ñun moom néewul ne ki ëpp lum jal suuf ki gën a dàqa jali état ak i gratte ak i métro ki eh, métropole kooku doonul ne ci lay xiyaase li ñuy wax réussite li ñuy wax saxaada ndax ñun dañ fee ñëw rek ngir saxaada ngir jaamu yàlla te jaamu yàlla bu ñu ko defee nañ bëgg moo ñu indil saxaada si daara yi ngir gi nga xam ne ñun suñ niitukaay suñ royukaay foofa lañuy niital jëme mooy nekku fi di di pointé di jubale baaraamam dong ci nuñ mën a gafe ak nuñ mën a jale suuf ak nuñ mën a tabaxe waaye daf ci daf ñoo jëmale ci nuñ mën a dundi fii dundin wu neex wu am jàmm ba noppi am ko ñun bu ñuy xay bu ñuy xiyaas suñ nibo wala suñ darajey tolluwaayu culturel dañuy xool ndax ñee lañ dund jal ko lañ dajale lañ boole lépp ci ay meññiti àdduna ngir bëgg a dund jural na leen cafkal dëtte cagtak saxaada loolu moo tax kon ñu war a dellu ñun leeral lan mooy suñ culture lan lañ wuteeg ñoom li ma doon leeral fi lépp mooy bëgg a leeral ne culture yi fi jaaroon culture yi bees yi nga xam ne moo ñu envahir moo ñu dugg culture la yoo xam ne la ko sos la ko poussé la leen jañ ci ñu sos ko ak na ñuy xalaate jawwu jañ ko defe ak la leen wër ñu def ko fa daa wuuteeg ñun fii ñuy dund kon mënuñ ko jël di ko adapté buñ ko adapté rek dañ ci jural lii mu ñu jural ndax lii bu ñu jural dund wi ñuy dund mel ni dañoo des ginnaaw ci bëti ñooñu ngir ne dañoo bëgg ñu xeex te ñoom dañoo bëgg ñu natt suñu mbégte ak suñu dundin ca ñoom loolu lañu war a xàmmee ci culture li bëgg wax daal mooy culture nosinu dund la dundin xalaatin waxin lekkin solin na ngay seeta sa dëkkandoog bu faatoo nañ koy robeek lañ ci yor nag mu dëppook ñun dañuy xool ba xam neex na ci ñun am neexut ci ñun bu ñu xool ba xam ñële nañuy robee nañuy lekkee nañuy soloo nii mooy culture am de dañu war a xool li ñu yor ndax lii mooy li gën a neex walla mooy li gën a bëgg loolu dañuy dellu ci ñu wax ci euh, nosa suñ jëloon ne ngir ñu mën a exporter culture ñu ngir mën a exporter xam-xam façon dundin melokaan wii ñuy dund ngir keneen man koo jariñoo nose googu nga xam ne moom lañuy ñuy nose rek la waroon a xëntewoo jéem ko nose suñ ko nose woon niñ ko nosee danañ xam ne ñun ñii manqué wuñ culture ñoom lañu yor nose ga rek moo ñu wutaleek ñoom soo dundee ci biir tubaab yi dangay gis ne lépp lu ñuy def fii ña ngi koy def foofu suñu xew yu bari yi bañ nekk ba dégg nga léegi ñu ne tubaab du ngénte tubaab sax du xiyaas waaye la fait que ñuy xiyaasoo ci ñoom naan ñoom duñ ngénte duñ nangam lépp la ñuy def te ñooñu ñu gën a seer bul fàtt ne takk ab sëy am na ñoo xam ne li tax sëy sëy ñu man waxtaan naa ci ñu bari li tax takkuñu sëy seeraay gaa tax ndax quarante millions CFA muy soixante mille euros mooy minimum ngir nga def mariage quarante million nag yaakaar naa ne bokkut ak ñetti millions wala ñeent yi nga xam ne ñun moom la ñuy xase ne mooy suñ culture ñun xam nañ ne xëy na am na lu ci yàq ak lu ci defar waaye su fekkoon ne nose nañ ko xam la ca baax ak la ci baaxul dañu xam ne li yor di ko dund en tant que nit moo nekk ca la nekk moo nekk ca euh, geneen wàll ci àdduna bi li ma bëgg a gën a wax daal mooy dundin yi ñuy dund daal nga xam ne boo génnee sa kër xëy suba ba ngoon la ngay def sa soxna fa muy dugge marché ñi dugg sareet ñi dugg ci oto yi ñi dundin woowu nga xam ne ñii ñun ñi dong la jagool ngir ne soxla ya ak aajo wooyee ñun ñi dëkk fii ñun ñi dëkk ci wet gii ña dëkk sax xëy na Kayaar ña dëkk ca Mbuur ak nga xam ne jën da leen da yomb effort ya ñuy def façon xalaatin wa ñuy am nga xam ne seen soxna ya ñuy xalaata teel a xëy ba am ca jën yaag yooyu façon xalaatin yooyu yëpp loolu la ñuy wooye culture ngir ne dënd ba leen wër environnement ba leen wër dana jural soxna sa yeewoo fale géej géej ga jege ko ak ki nekk fii géej gi jege ko duñ bokk nañu xalaat loolu moo waral ñun suñ culture bi ñu war a xam ne culture bu la boo xam ne nii soxlawul ñu ciy dugal lu bari li ci bokkul loolu nag ñi ko war a xam mooy ñun suñ bopp war a xam ne ndax ñun dañ ñoo buux ci roq tëj ñu mel ni dañ ñoo enfermer dañ xam nga xew feneen loolu nag moo ñuy jural ñuy séentu rek yaakaar ak a xemem euh, di séentu di di gis loo xam ne demut nam demewut noonu ñaare ku toog fii génn goo li ngay yëg ak li ngay gis ci télé yeeg ñeneen ña day doon lu naat loo xam ne na koy yaakaar bis boo demee ba dund ko doo ci gis sa bopp doo ci doo ci gis dara lu neex ngir ne daa dëppawut ak lii may waxat mooy sa culture daa dëppawut ak sa dundin wi daa dëppawut ak ña la wër ak fa nga bokk ak ña ngay naw looloo nañuy xalaat loolu nag moo tax ñu war a xalaatin jéem a jàngat leeral forme yi ñu am ak niñ ko mën a transmettre ci àdduna suñ xoolee suñ dund suñ nosin wii bu dee lu mel ni tubaab boo jëlee niñ nose niñ nose seen dund gi nga xam ne ñee ma la doon wax ba ñu wàccee Sénégal ba imposé ñu jàngal ñu wan ñu forme gouvernance wan ñu nañuy dundee ñun dañoo am góor yàlla gu taxaw ne du noonu taxaw ca ba muy jafe mais gisewu nii daal indi ay solution indi ay ay yar yi nag wax yu nag bàyyil ñu fi ña nangu woon ñëw ànd ak moom di bañ ba heure bu manaan bañ nag mooy di dunde dundinam woowee nga xam ne dañ cee yëg seen bopp yëg ci cafka goo xam ni ñoom dong la concerné ñoom dong ñoo ma ñoo ko mën a melal seen dundin woowu nga xam ne moom la leen sëñ waa bàyyi moo jur ñii ñu nosoo nga xam ne ñee seen dundin da leen jural ñu for forme gouvernance boo xam ne ñu ngi jóge ci hiérarchie militaire gouverneur ak directeur rek ba ca ba ca mujj ga ñun dañoo ñëw ne sëñ be xalifa sëñ jiw kooka ñëpp nos ci moom mu nos ca ka ca des nos ca ca des ka nos ca ka ca bañ àgg ca ku mag mu doon ñoo xam ne lañ leen dénk lépp ña ngi koy taxawee nañ war ñu ngi yiir nit ñi di leen aar di leen dundal di leen sooxat ci ndono lii may waxtaane muy saxaafa bii nga xam ne moom lañ gëm mooy nekk ci ñoom amul lenn ni toggoo amul lenn loo xam ne day jóge ci biti di ñëw ñu di ko toggoo ko di ko jox nit ñi te duñ ko gis ci seen bopp muy form gouvernance bi nga xam ne suñ tubaab ko njëkk indi muy nii ñuy dund nii nga xam ne daaru gii nga xam ne boo ko xooloon am na réew yoo xam ne daaru leen bu leen ko fàtt am na ay réew yoo xam ne daanaka mën na nga daari ko topp ci beneen nosin boo xam ne ni kenn imposé wu ko kenn kenn forcé wu kenn mu tegu ci ñu di ñuy doxal doxin woo xam ne daa def li dëppook seen xel ak yi seen la leen ka ko sos def la ka ko sos yare loolee misaal la ci forme culturelle bi ñu yor bi nga xam ne day résister te day bañ ay contamination day bañ beneen culture ñoo dugg ci te ñoom nag seen rôle wàcc nañ ko ñoom ñii taxawu diine ji kilifa diine yi day bala ñoo xam ne liñ seen rôle wàcc nañ ko mooy culture bii ñu ñuy gàdduloo culture bi ñu ñuy aarloo yarin wii ñu ñuy yar nga xam ne ñun buñ nee culture suñ la cay diine ma nga ci biir ndax culture mooy ab mbooloom xalaat yi nag këm yi nag jubluwaay mu ay mbooloo bokk ñun mbooloom xalaat yi nag jubluwaay yi nga xam ne moom lañ bokk ñi ko yore di ko sàmm ñëpp xam nañ ne euh, euh, euh, manqué wu ñëpp xam nañ ne Sénégal gi Touba gii diine desu fi ginnaaw ñi doon taxawloo diine muy sëriñ si joxoon diine ngir ñu sàmm ko ku ne mën naa waat ne diine tardé wut Sénégal waaye ku ne mën naa xam ne économie des na Sénégal des na ginaaw ci Sénégal kon am nañu defut seen rôle am nañu wàcc seen ànd léegi ñii nga xam ne nii lañ leen doon aarloo aar nañ ñu limité leen ne leen yéen fii ngeen yem yéen aaral leen rek yam leen ci njàngaleen diine rek ñu aar ko te bu ma ko waxee mooy li ko waral mooy seen culture bii ñu yor seen gëm-gëm yi nga xam ne moom lañ gëm di ko dund moo tax ba ñu aar lii dund seen dundin wii ñu ne moom lañ gëm muy diine ñépp xam nañ ne des ginnaaw kon la des ginnaaw na ña ko yore ñun ñi fi nekkoon day bi réew mi am nekk ñaari kuréel kuréel bii ñu aarloo leen dina bi kuréel bii ne ñoom ñooy aar dundum nit ñu ñooy aar économie bi ñooñu war leen laaj lu waral ñu nekk ci melo yi ñu nekkin melo yi nga xam ne ñépp xam nañ ne ñi nekk féete gi ëpp gi moom ñi ngi bëgg waaye mën naa gën a weesu nii buñ ko nose woon nii ko kilifa yi gëmee nii ñu aaree diina ji buñ leen ko joxe woon mën naa gën a kawe ni li nga bëgg wax rek ñi yor wàllu àdduna gi dañoo war a xam ne ñoom seen wàll mel na ni fayit nañ ci mel na ni lajj nañ ci ñu war a xool kon ndongo daara yi ba xam ndongo daara yi kat ñoom li ñu yoroon lajjuñ ci ñu ngi aar diine ji ñu ngi aar culture bi euh, aar diine jooju ñuy def te aar culture bi mooy wane ne ba dugg nag ci aarum économie ba dugg ci économie bi mooy wane ne bu ñu leen joxoon suñ leen joxoon ñu yor économie bi suñ leen yoroon dundu nit ñi danañ ko doxal doxal wu raw wii ñu dox doxalin wii nga xam ne kenn ku nekk ci ñun yaa ngi ci yëg lu la metti yaa ngi yëg ne lii ñu la indil daa jàmbare lii ñu la indil yëfi jàmbur la lii nga xam ne boo ci dund da ngay dem ba mu yàgg nga yaakaar ne yëfi bokkoo ci réew mi looy dox ba mu yàgg da nga yaakaar ne réew mi daa am ñeneen ñu ko moom yow li liñ ciy bokke mooy daanaka rek manqué nga carte d'identité wala soxla nga passeport ci nga yéege ne bokk nga ci réew mi amul lu ana la nga rek lañ lay wax amul lenn luñ lay jox loo xam ne yaakaar nañ ne yaa ko moom amul loo xam ne da ci yéege ne bokk nga ci réew mi ngir ne lii di ko doxal forme gouvernance yi forme culture bi nga xam ne te culture bi nga xam ne mooy doxal réew mi lépp daa jàmb lépp dafa doon lu tumranke ci ñun tumurànke ci ñun ngir ne dëppoo wut ak suñu bëgg-bëgg dëppoo wut ak suñu aada dëppoo wut ak suñu gisinu dund ndax ñee ko def kat ñoom dañoo jël leen arrangé dañoo jël seen dundiin boo xam ne ñu ko basé ci seen condition climatique ak environnement ba leen wër ba tax ñu sos la leen gën a la leen gën a arrangé la gën a neex ci ñoom loolee lañ gëm di ko jàng di ko dundal ña fa dëkk ñépp boole ko nofe ko ña fa bokk ñëpp bokk ko ñu ñëw ba fii yaakaar na ñu nit amuñu yëruñ lu baax yoruñ luñ mën a transmettre kenn ñu ñëw jox ñu ko imposé ñu ko jàngal ñu ba mujj li ëpp ci ñun di ñoom li ëpp ci ñun yoroon xalaat yi boo xam ne mu nekk ci ñoom ba tax na li ëpp ci population bi li genn wàll ci population bi jàppul ne genn wàll ci mbooloo mi jàppul ne lii dañ ko def ngir moom lii ngir moom la lii ay yëfam la lépp dafa bees ci moom lépp dafa tumranke ci moom xam naa ne xaw naa philosophique xaw a gudd compliqué waaye xëy na bu ma demee ba ci kanam dinaa gën a faram-fàcce waaye dama bëgg a leeral rek su ma bëggee tënkaat mooy culture bii ñuy dund muy nii ñuy lekkee ko soloo ko waxee naa naane mu neex ci ñun dal suñu xel tolloog ñun ñu di ko dund bokk wane wut ne dañoo yées wala keneen dañoo gën le ndax ñoom moom la ñuy def foofee ñu nekk len dong lañ def mooy dañ koo nose nos ko fexe ba ña fay yeewoo ñëpp di ko jàkk bokk di ko jàng mu ñu mucc formé benn façon nit boo xam ne ñoo bokk ñoom ñëpp nu ñuy xalaate ñoo bokk nu ñuy dundee ba tax na bañ génnee seen gaal yooyu ma waxoon ba wàcc fañ wàcc lépp ci àdduna bi imposé ko fa jàngale fa ba tax na mu mel ni seen bos boobu moo sang fépp moo nekk fépp seen façon xalaatin boowee moo nekk fépp ba day mujj mel ni mooy li gën ci solin ci lekkin ci xeet yu baree bari ma ne ci indi misaal yu baree bari ñun suñ dundin wi suñ culture bi suñ booloo di dund gi su ma doon jël lu mel ni lekk fi ne lu mel ni restaurant amu ci restaurant ñoom ñoo ko xalaat ak conditions yi ñu ko xalaate ngir xatu dëkk goo xam ne boo demee da nga ko fa da nga ko fa seetlu kenn ku ne bari nañ bari goo xam ne bañ bareegul daawuñ dundoon waaye léegi bari nañ bari goo xam ne nosoo nañ noo xam ne kenn mënta am lala doy ci suuf ba kenn ku ne daggal nañ la tuuti nga am ak siis gooy dund goo xam ne yow doo koy dund beru sa kër ba tax na léeg-léeg dangay ngay bëgg a bëgg a wax ak ñeneen mu jural la ñu wut barab yi ñuy dajaloo waaye ñun fii dañ koy jël mel ni mooy ak civilisé mel ni ñun bu ma ko waxee ñun xam nañ ne waa wet gi bokkuñ ci wala li ëpp ci wet gi bokkuñ ci muy li ëpp Touba ak li bokk ci moom ak ñi yor yar ma waaye boo demee ci ñi wooteeg taax rek ñi woote culture civilisation ñooñu dañuy daal di jël dundin woowu dama la ciy wax benn misaal rek waaye yu bari la lekk yi nu restaurant day mujj dañ mujj bokk ci ak civilisation bokk ci ak culture ba boo fa demee danga nga war a def nañuy def lekk nañuy lekk am na ci ñoo xam ne fii lañ leen yare am na ci ñoo xam ne ci kuréelu Sëriñ Tuubaa yi lañ jóge am na ci koo xam ne mas naa dugg ci restaurant ba mu duggee yar bi ñu ko yar fudd gi ak culture bi nekk ci moom ba ne moom xamul lu dul buy lekk mu raxasu restaurant ya gën a fort ca réew moom demoon fii ci dëkk bi ya gën a fort ca Ndakaaru la dem moom demee daa laajum raxasu ngir ne lii la yëg lii mooy li tolloog moom nekkul ci di toggoo ak di wuti yoo xam ne nii nekku ci culture nekkul ci dundinam noonu lañuy ñuy demee ci naan gi noonu lañuy ñuy demee ci col gi fii ci Touba boo fi ñëwee ñu fonk seen bopp la ndax ka sos dëkk ba ka sos culture bii ñu dund da koo sos ci fonk boppam bañ na ko ba tubaab ba da koo seeral ne ma Paul Martin ba muy seeral Sëriñ Tuubaa la gën a insister mooy dane ko fonk boppam ku musta foye boppam la transmettre ci ñun loolu la ñu ñu yare ba dañoo fonk suñu bopp ba ba bañ dem na ko ba fii li fiy marque li fiy ndam li nga xam ne mooy sol ga gën a yiw mooy nga sol fi ñetti abdu wala nga sol sa xaftaan bu jekk mbaa nga sol sa baylaat ba ca façon solin yu bari yi nga xam ne mooy solin yu murid culture murid bu foor bii nga xam ne moom lañ jëlee suñ tubaab nga xam ne moom la ñu yar mu ci suñ façon lekk yi ba nga xam ne noonee suñ tubaab daan dundee la ñuy jéem a jàng di ko xeeñ di ko jéem a dundal bañ nag ba café gam daan naan sax nan daan defare café lañu jël ñun di ko defare kafe di ko di ko di ko di ko di xeeñtu dundinam woowee ba defarinu kafin woowee dundinu café googee jur ñu naan café Touba tey ji ndax café Touba ñëpp xam nañ ne am na sax ñu léeg-léeg ñu naan kenn wur di wax café Touba café Côte d'Ivoire la ñuy wax ak xeet xeet yooyu te boo demee Italie am na fa café yu ñu fay liggéeyee yoo xam ne café italien lañ koy wax te la ko waral ña ko jël di ko liggéey gëm ko di ko naan nañ ko soxlaa ba mujj mu neex ña ca def mu neex ñeneen ñi ñu ñu jël ko far jox leen marque ba jox leen pour wa loolu moo ñu dal ci café Touba mooy jëluñ ko ngir toggoo ko jëluñ ko ngir jéem koo transformé wala jàppee ko dañ koo liggéeyee fii sëñ Tuubaa lañ ciy roy mu daan ko naan ñu jël na mu ko daan naane di ko defe nañ ko daan defe mujj mu dëppook suñuy aadaak suñuy bëgg-bëgg culture ba mujj mu mujj nekk lu ñuy exporté mujj nekk lu neex loo xam ne nekk ñëpp soxla nañ ko ba mujj ñu tuddi ko kafe café Touba ba dem man am naa ci sama benn xarit bu ñëwoon di ñu seet ci foofu Italie ba mu wàccee ca gaar ab dëkk bu mag boo xam ne ba mu fa wàccee daa wàcc ca gaar ba dem ca baar ya di naan café ndax baar bu ñu ko waxee foofa fu naanee la lépp lañ fay naan muy dem di naan kafe ba mu dee fekk nañ bind fa kafe Touba te ay Touba bokk koy jaay loolu li mu signifié mooy ñun suñ dund gii nga xam ne nekkuñ di ko toggoo dañuy dund li ñuy yëg rek li tolloog ñun li nga xam ne ni daray toggoo nekku ci ñu ñu ko xeeñtoo ci suñ góor yàlla ga xeeñtoo ko ci dund sëñ Touba ga nga xam ne moom day ku mat ci façon dundin ndax ñun amul lu ñuy soxlaate ci weneen gis nag dundin bu ko génnee ndax lii ñuy wax culture bu demee ba dëppoo culture yi eh, ni yàlla bëgg ñun fu ñu koy mën a xamee fu ñu koy mën a niitoo ndax arxaan ak sunna gii nga xam ne déggin yi bari na ci bari na ñu bari ñu ciy dégg déggin yoo xam ne ñun ñi nga xam ne xëy na euh, mën nañu bokk ci ñay werante ka dégg dañoo am lu ñu ko fegal dañoo am góor yàlla goo xam ne day communiquer ak boromam direct naan axbarani rasulullahi ak kataballahu tabaaraka wa taala ku am képp ku mel noonu kooku da ngay gëm ne forme dundin wi culture am façon dundinam doy na la sëkk jërul ñooy jéggaane lépp lu mu def doy na la royukaay doy na la culture doy na la fierté nga jël ko comme dundin loolu nag moo jur nii ñuy dundee suñ culture bii ñuy dund mu jural ñu mu doon lu tàmbalee génn tàmbalee exporté ñu tàmbalee yëpp nit ñi yëpp beneen geneen wàll gi ci àdduna bi loo xam ne jubluñ ko ci dañuy dund rek li tolloog ñun dañuy dund li ñuy yëg li nga xam ne moo neex ci ñun li nga xam ne mooy suñu saxaada loolee ñu jar lu jar bàyyi xel la bàyyi xel ne yor nañ culture bu fort yor nañ culture bu neex boo xam ne suñ ko nosee jàngal ko mbooloo mépp ndax dañuy dellu ci li ma waxoon ñee la tax seen culture booba sang ci àdduna bépp matale àdduna bépp dañ koo nose te nose ga wax naa la ko waral mooy seen xeex yooyu bëgg a dund ko ba jural leen nose nose googee bañ ci dumee joñ joñoo ay civilisation yu bari ay réew yu bari bari jël ca ñoom dollu ci seen nose ba tax li ñu yor mel ni daa mat sëkk ba niru lu mel ni mat ba ku ci dugg ñaare boo ci duggee boo cay génnaat ñàkk mbégte gi moo la ci dugal waaye boo ko gisee nii ci kaw rek day daal di mat feeñ ca nosin war rek moo ko waral waaye boo duggee ba ci biir caf nga la ngay yëg yaay génnal sa bopp loolu boo ko bëggee gën a leeral mooy culture occidentale bu nose bii nga xam ne ci la ñëpp yi jëm nose gi tax na ba réew yeen jaar yëpp bàyyi ko fa jàngal leen yar leen ñooñu occupé média ya di ko wanaat ñi ci des ba nit ñëpp gisatuñ seen bopp ñoom dong la ñuy gis day jar boo fa duggee xel nga fay duggee ngir yàkkamdaa mos yàkkamtee mos te seen dundin woowa yàkkamtee xiiwu ci raf-rafi gii muy raf-rafi rafet gii mu rafet ci nosu gi boo duggee ba ci biir ba di dund ko da dugg ba ci biir doo ci yëg ndëgte da ngay yëg ne bokkoo ci da ngay yëg ne lii ñoomu neen la dañ ko nosoon ngir ñoom nga daal di mer daal di tàmbalee def ay réaction yoo xam ne bu dee ñenn ñi nga xam ne ñoo jege penku sax di jullit ñoo xam ne xëy na bañ fa demee demee woon nañ fa noo xam ne nii ay valeur ak ngëneel yu ñu yaakaar ne tubaab moom la am ba tax ñu wóolu leen dugg seen biir di jéem a dund dundee culture woowu bañ duggee ba ci biir dañoo gis ni gisuñ ci seen bopp gisuñ dara luy wane ne ñoom ci lañ bokk loolu moo waral ñu yëg ak siis ak ñàkk booloo ak napp goo xam ne def nañ leen ko muy ñii may wax nga xam ne mooy islamiste yi islam siyaasi bi nga xam ne ñoo dund ci seen biir nga xam ne dañuy yëg. ne ñii lii tubaab yi yor ñoo leen ci njëkkoon muy lislaam a leen ci njëkkoon mu mel ni dara la jural genre xaw mel dañ leen koo soxore sax nosu gi forme gouvernance yi ba tax ñu dugg seen biir buñ duggee ba seen biir gis ne lii ndekke lépp foo la lépp ndekke lépp dañ koo def ngir ñoomu neen la nañ fañ daan dund ak environnement yi ñu dund moo leen jañ suñu nosee ko nii dañuy yëg ne ñoom bokkuñ ci loolu nag moo leen di ay réaction ñenn ñi dañ koy def ci form bañ leen xeeb leen tàmb di leen wane na yéen li li ma ñàkk yépp yéen ñu ko xañ te leen li dëgg la ba jur mu jur forme terrorisme yi ak forme yu bari yi nga xam ne moo jur bu dee ñun ñi sëñ Tuubaa yar bu dee ñi jóge fii ci ci pàkk yi ñooñu ñu demee dañuy daal di yëg ni ñoom it fii bokkuñ ci waaye ñu yor ngànnaay yu mag ñaare saa suñu demee ba sox jël lañ soxla ci ñoom muy liggéey ba wàcc dañuy jël seen i xasida di jàng di yëgaat di dellusiwaat bàyyi woon fii ngir ne càkk googu foofu rek la ñoom moom dong moo leen mën a jox mbégte moom dong moo leen mën a jox soxla culture bi nga xam ne exporté guñ ko ci àdduna bi joxaguñ ko ñeneen ñi façon dundin wii ñu Sëriñ Tuubaa yare façon dundin wii nga xam ne lenn laa ngi génn ngir ne génnut mooy li ma doon wax ci café gi génnut ngir ne dañ koo jubloo génne waaye dañ koo dund rek gëm ko mu neex ci ñun ñu di ci roy suñ kilifa mujj nekk marque nekk yoon neex na ñeneen muy café tubaab gi muy bàyyi laaj yi ñuy sol muy suñ mbëkk yi ñuy mbëkk bu ñu nuyoo muy njañ yeeg kees yaatu yi ni ñuy berale jigéen yeeg suñ penc yeeg forme gouvernance yi forme dundin yi ñuy dund nga xam ne ñun dong ko am te toggoowuñ ko lépp dañ ko roy ci suñ tubaab suñ tubaab moom moo xam ne waxoon naa ne mat gi am na ko ngir dégg diine déggam diine googu moo tax lu jóge ci moom culture la lu ci moom diine la doy nañu sëkk jërul ñu wuti leneen ñun loolu lañu war a jéem a exporter loolu lañu war a xam ne waruñoo yëg ak suufe ñu bañ a suufe bañ a yëg ne kenn gën le nañu mën nañ ñoo gën a nose te buñ ko nosee ci lañ euh, euh, euh, danañ àgg fa ñooñu daal lay jéem a leeral ci ci culture ci ne culture bu ma ko bëggee tënk mooy façon dundin wa nga xam ne ña ëpp doole ña ma waxoon ca gànnaaru àdduna bi muy Europe la mel ni moom bañ jógee ba la leen poussé poussé leen jañ leen ci ñu ñu yor seen forme organisation ba dugg suñ biir ba mu ba nosa seen dundin woow mu jur culture bu foor boo xam ne bi ñëwee fii ci ñun ngir bëgg ñoo gën a mën a jariñu ak ëpp doole ga ñu ëppee te nosu waral ko ci lañ ñëw imposé ñu seen culture bii ba tax na ñañ njëkk a waxal ñañ njëkk a jàngal yar leen ñooñu day mel ni dañuy jàpp ne lii ñuy yor dong baax culture bii ñuy yor dong baax ba tax na moom la ñuy jéem a imposer nag ñoom it moom la ñuy jéem a jàngal ñépp ñu jàng ci école français yi jàng culture français bi am na benn bëbb bu des goo xam ne benn euh, taasir jeexital goo xam ne jóge na ci pàkk bi jóge na ci wàll wàll gi fii Serigne Touba dëkkoon boo xam ne moo tax résistance bi am moo tax dëgër gii ñu dëgër ba tax ma réew mi duñ ay tubaab yi kese réew mi ña jàng sax na sëñ tubaab daan tombale nit ña daan jàngale ña tollu ca jàng ña ñenn ñi mu leen tombal tomb yooyee ba léegi mooy jeexital ci di xëccoog lii fi tubaab yi def lii fi tubaab yi dugg ci biir bëgg ko soppi bëgg a soppi suñu dundin loolu nag moo ñuy jur ci ñu laaj ne ndax ñun fii ci Afrique fii ci Sénégal fii kër sëñ tubaab yi waruñoo tànn waneen façon dundin waneen façon gouvernance weneen dund boo xam dana dëppook suñ mbégte dana dëppook li nit ñëpp di wër la ñuy wër ñoom te amuñ ko te bëri na ma man na ñoom amuñ ko ak samay moroom ya fa jaar dund seen biir ak biir boo xam ne nit bu ko dundee ci réew dana xam nañuy xalaate xam nañuy waxe xam ne ñii bu ñu la gisee dañuy laaj lu waral ngeen di ree lu faral fu ñu gisee yéen africain lu ñu waral fu ñu gisee sénégalais rek muy muñ te sénégalais foo ko gisee ci Europe day muuñ lu waral ñuy muuñ xamuñ suñ muuñ googu fañ ko tibbee mooy dañoo amul lenn lu ñuy perte li man naan amuñ lenn lu ñuy ñàkk dañoo gëm ne lu ñu am bénéfice la dañ ñoo yare lépp lu ñu am rek soo ba ngoon bénéfice la saa su ne mën nañoo xëy ñàkk lépp saa soo jàppoo ne yaakaar nga ne lii nga am lii ngeen lii ngeen di dund lii ngeen xëy di dajale di ko aaraka jéem koo dolli donc mooy sa objectif nekk ci kaw suuf da jural dëkk ci naqar ñàkk saada ñàkk mbégte gi nga xam ne moo leen jural te ñoom xam nañ amuñ mbégte te alalit lii nga xam ne moom la ñu ëppale ba tax mu mel ni dañoo gën ndax dañoo gën culture ba tax ñu yaakaar ne dañoo war a bàyyi lii ñu nekkoon lii ñuy dund ba war a jàpp te ngir civilisé alal joojee daanaka nii ñu yare lii ñu Sëriñ Tuubaa jàngal li ñuy wan mooy kenn ku nekk la ngay xëy di ko ca jariñoo par bis la ngay xëy am ko mën ko laal loxo loolu nga ca am la ca des lépp naan la yaa moom rek la ca lépp dañ naan la yaa ko moom rek waaye amul lenn loo ci moom su ma bëggee tënk daal dama naan ñun ndax kon jaaduwul jotut ñu sos ay barabi xalaatukaay yoo xam ne dañ ci jéem a jëmbal forme culture yii di feeñ ci ñun suñ dox yi ne dundin yi nga xam ne lépp culture la lépp culture bu riis la buñ mën a jaay boo xam ne dañ koo nosewul rek ba mu ka jóge fële tàmm noseen mu silvise ci moom ba mën koo xool ndax xadaara civilisation ak xayte mooy bépp façon dundiin buñ jël di ko nose muy culture te culture buñ ko nosee muy mujjul xadaara façon lekk yi nag solin wuñ jël nose ko ak liggéey yi nag tëddin nag waxin loolu mooy xadaara loolu mooy nose ga nose ga dong mooy différence am xadaara ñuy dund ñu ngi dund xadaara buñ nosewu te nose googu nag buñ ci duggee li lay xamal ne ñun buñ ci duggoon danañ sori lool mooy ci ak ñàkk a nose soo demee dëkk mel ni Touba amul lan loo xam ne taxaw nañ ne nii lay mel nosewuñ sa dara lépp dafa jóg culture bu fort bii nga xam ne nosewuñ ko moom ñi di ko dund moo jur mu mu xëy toll nee mu toll te doo doo fa dégg yu bari yi ngay dégg ci dëkk yi li ko waral nag la ña fa nekk dañ leen a bàyyi ñuy toog toggoowuñ indiwuñ lu jàmbare ci ñoom indiwuñ leen loo xam ne nii la leen di jóge kaw léeg-léeg sax nga gis kuñ tegul tableau dem ba ci àll boo xam ne def fa ab tableau stop tëgg ba ñëw dagg ko def ko euh, def ko def ko matt wala def ko dara li ko waral mooy daa am lu war a jiitu stop ba daa am yoo xam ne nii dëppawut ak culture bu aadama am na yuñ jël doog a ñëw ci stop ak tax taxoon la am na yu bari yoo xam ne nii ñu ngi koy dund ñun di ko dund te dafa dëppook suñ dundin soo demee Touba gi ma doon wax nii ci li ma doon waxaat ne culture buñ nose mooy civilisation ñu war a dellu ci nosu ñun ñun waa Kër Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne ay mbind lañu yor yu ñu ñuy ñaaxa ci nosu suñ dëkk bu rëy bii nga xam ne mooy suñ jëmuwaay ñun ñëpp ñii mu ñàkk nosoo mel lu ñàkk nosoo ba noppi nosu ndax kenn kenn mënta gis désordre bu nosoo nii désordre la ndax jéemuñ ci dara jéemuñ ko nos mais est-ce que yemut ak dëkk yiñ nos yemut ak dëkk yiñ nos fii ci ñii ñu sol culture bii nga xam ne culture jàmbur la li ma bëgg leeral foofu mooy ñii nga xam ne dañ ñëw ñëw nañu yéen ay réew ngeen dañ leen a dagg lii mooy seen réew fii la Sénégal yam fii la Mali tàmbale lii mooy capital nosul ñu ko ñu ñëw nangu dundin wii nga xam ne moom lañu dund def ko ay capital boo seetloo ñañ bokkal dundin te yoruñuy mbell yoruñ lu ñuy tax ñu yor doxinu gaaw ana dëkk bu ci gën a bu ci toll ni Touba bu ci gën a ne sa Touba gannaaw capitalu dëkk yi may wax dëkk yi wër Afrique yi yépp boo leen jëlee dëkk boo xam ne nii boo ci génnee Ndakaaru wala Abidjan wala dëkk yu mag yooyu ci gën a nosu Touba bu ci gën a développer Touba bu ci gën a tegu ci Touba te jubluwuñ ko ci dañoo ñëw di dund seen nature bi seen fitra bi ma waxoon léegi nga xam ne yàllaa ko bàyyi ci ñoom sëriñ Touba ñëw dundal ko ci ñoom jëf ko ñuy gis soxlaatuñ jëli feneen ñu di ko dund lépp di lu tolloog ñoom amul lenn luñ ji luñ ji luñ luñ luñ luñ mu jur façon dundin wii mu jur nit ñi nangu ko muy lu yomb ci ñoom loo xam ne ñëw dund fa. dajaloo fa te lu dul ñu lay forcer day doon lu yomb ci ñoom façon yi wii ñuy dund façon nosin wii ñu nosu moo jur ñu xëy keree lu toll nii ngir jëmm jëkko nos da koo teg ci ñunu neen da ko teg ci suñu gisiin suñu bëggin amul lenn lu tumuranke lu jóge ci biti fi boo demee ca biir sareet yi ñuy wax sareet yi nangam nangam ak ñàkk a desatu boobu loolu mooy signifié mooy kenn ku ne dañ koo jox ak xam kenn ku ne dañ ne ko duñ ci ñëw kat naan fii ay kat kat fa war a jaar fii ay oto dong nga war a jaar yéen dem leen toog ne dañoo gëm ne kenn ku nekk yeyoo nga dund ci suuf kenn ku ne am nga ak ju la yàlla jox yoo xam ne fa ngay dund lan la la yàlla wërsëgal jar nga ko nga ñëw ñu yemale la nga am fa ak ni ñëpp di xëy di watlu sa ak di dund sa kër di am mbégte di am saxaan boo wàccee dëkk ba la ngay njëkk a am mooy la kay dund ca culture ba civilisation be la muy mujj am ci dundam muy kër kër boo demoon ci tubaab yi dañu gis ko dund 30 ans di sakkanal di denc kër lay njëkk kër lay am daanaka bu ko amee lam ci tegaat du ko jëf yow boo accès li ngay njëkk wax mooy suuf si suufu si yàlla la ñëpp a ko moom ku ñëw nañ la jox pàkk yàlla xañu ko woon kenn ba ñuy juddu ko juddu juddoo nga ci ci suuf am nga droit am foo samp sa kër ca na ko bëggee am nga droit di tuxoo nam la neexee di tabaxul nam la neexee di dem fa dem ca moyen yàlla ko yàlla jox jërul ñuy wane ne ñii ñoo la gën lii ñu sose muy ay wataak bagage yi ñu sos te sosewuñ ko ci ñun sosewuñ ko ci suñu environnement beeg dend bii doonul lu ñëpp mën a créer doonul luñ mën a xëy créer ba ñëpp mën koo am waaye ñëpp xam nañ ne képp ku samp kër mën nga am saret ba tax na ñun ñu dëkke ci wet gi ñu dëkk Touba ñëpp am nañ autonomie mën a dund dund bu ñoom dund sareet goo xam ne boo xëyee dangay ngay tàmbali jël sa sareetu mbaam samp sa la nit di mujjee fële muy kër samp sa baraat sànni sa ñaari Eh, sa sab yéen dugal ci gone boo xëyee wàcc boo wàccaale wàccal lu mën a añee di xaar suba suba si loolu muy mbégte moo xam ne mën nga maa wax ne xëy na ñàkk ña fa nekk dund ñu léeg leen lu tax ñuy jàmbat kon lu tax ñu mel ni bégguñu waaye foofa nag rolub ñi xam la rolub ña dund leneen rolub ña mos yeneen culture ñu leeral ñi fi nekk ne bu leen jàpp ne yéen da ngeen a xam leen ne yéen da ngeen a ndax bu ñu leen joxoon opportunité bu ñu leen joxoon chance bu ngeen dem ca biti da ngeen bëgg da ngeen xam ne ñi bëgguñu ba dellu si waat li nga nekkoon mooy li ñuy wax ñi dellu si ña dund foofee xam loolee mu neex leen mu neexoon ci mel lu neex ñu dem ba suur ko gedd ko dellu si ñii daal di dund ci pàkk yii nga xam ne culture bi fi nekk façon dundin bi fi nekk daa doon dundin wu dëppook ñun dund gu dëppook liñ gëm li ñuy xëy bu buñ génnee suñ suuf ba ngoon dara tumurankewut ci ñoom dara doonul lu bees ci ñoom lépp suñu culture la ki ko def di ko xam ne li ñu ciy gën a arrêté sax mooy kenn raw ko ci lislaam moo ci raw sax far bind ci loo xam ne wax ci loo xam ne doy ñu sëkk amuñ lenn lu ñuy jéggaan ba tax na suñ dundin wi ak nii ñuy lii ñuy yëg jege jële ko ca moom ñoon di ko transmettre mu xëy yaatoo ni toll nii mu toll te mujj jóg loolu li muy wund mooy yor nañ culture bu jógee ci Sëriñ Tuubaa yor nañ culture bopp bu foor la boo xam ne rolub ñi dund beneen culture rolub ñi xam ñu leeral gaa ñi ne leen am ngeen culture ñu leeral borom sareet yi ñu leeral ñii ci penc yi di xëy toog ñu leeral ñii di xëy bay nawet denc ko ñii Sarkozy doon xas naan leen yéen da ngeen di xëy bayee nawet dënd ko ba dend ñun soxlawuñ bi di dund ci saxaafatul istihlaak bi nga xam ne moo xew léegi industrialisation bi nga xam ne ñëpp xam nañu buñ doxee ba àgg ca danañ ko def lañ tollool ba ñuy toll ci fabriquer ay gën na yi toq ba ñuy fabriquer di tolloog la tolloog ñun ña koy def defar bu dëgër boo xam ne day tolloog suñ culture tolloog suñ dundin ñoom nag dañoo ñëw seen mbell yooyee ñu doon gas dundin yooyee seen culture boobee tax na ñu siis aar lépp lu ñuy liggéey ba luñ man dañ lay xañ ba yow sa bopp doo mën a def lañuy def ci tënk nii ñuy dundee nga xam ne dañ naan ñu lu tax ngeen di jàmbat lu tax mu mel ni da ngeen di jàmbat mel ni da a aajowoo civilisation bi da ngeen a aajowoo di di produire ñëpp xam ne bëgg nañu isin bëgg nañ lépp nañ leen tontu ñii dëkk Touba ñii may wax ñii yor culture bi nga xam ne ñi jógoon ci biti dem mos la fa nekk xam nañ ne bëgguñu ba tax ñu dellu si ba bu ma ci joxe misaal sax dama lay wax ki kilifa goo xam ne dafa toog ca Italie fa la di liggéey di liggéey ba def fa lu ma juróom benn at juróom ñaari at ba fukki at bis bu mu ne day ñibbi tey day ñibbi tey day ñibbi ba mu xëccee di ñëpp ñu ne ko toogal àggale sa kër ga des na ay fenêtre des na tuuti rek toogal àggal mu ne man day kafay tàkkusaan laa nam kafay tàkkusaan yooyu daal keppaari tàkkusaan yooyu keppaari tàkkusaan yooyu dundiin woowee toog ci keppaar yaatu ay garab tiim la ngay naan tàkkusaan soo ko dee wax ku toog Europe ku toog ku dundoon fi ñibbi sax aw niir lay dund ab taw bu dul jeex sadd ak ay liggéey euh, foo dem ñu siis la amul fenn foo bokk foo yaakaar ne fa ngay bokk ñu xañ la bu ma la ci jox misaal ñun ba ñuy soog a àgg ba ñu fay dund maag samay nawle yuñ bokkoon di dund buñ xëyee def la ñu war liggéey góorgóorlu ba def la waroon ñu xëy ba bisum nopp lu ñëw muy dimanche ñu ne kon nag nañ jëm xooli culture bi nañ jëm mosu lii ñu daan gént bañ nekkee ca daara daan seetaan di gis ci cinéma di gis ñi ñuy wan ñu rafet rek ñu dem sol suñu mbubb xaw a niroog ñoom jekkali ko korowaat waaye bañ demee ba ca baar ya toog jaawlu xaw ñu xàmmee ay golo yu toog maanaam dañ ñu dañ ñoo jàppe daanaka ñoo xam ne lu ngeen fi def te loolu sikkuma ci ne ñii ñuy wooyee ministre ñuy dem di vacances di dundi foofe mën na maa waat ne loolu la ñuy dund mën na maa waat ne dañ fay nekk di dugg ci hôtel di beru waaye buñ demee ca ñañ jàpp ne ñooy nit ñañ jàpp di seen i nawle ñooñ buñ demee buñ leen jàpp seen i nawle ndax niroowuñu ak ñoom xeetowuñu ak ñoom nawlowuñu leen ñun ñii ñoo war a nawlante suñu bopp jéem a fonk suñ caaye yeeg suñ baylaat yeeg suñ solin yi suñ façon dundin wi nga xam ne moo neex ci ñun suñ penc yeeg toog beru toog waxtaan dem ngénte yi nga xam ne dem ci màggal yi suñ màggal yi nga xam ne léeg nit di jàmbat naan màggal yu bari te màggal yi nga xam ne boo demee ñooñu ko ëppale sëñ bi xam ne li may wax boo demoon eh, Espagne wala France wala da nga fa gis dëkk bu nee am na lu ma juróom ñaari feet wala juróomi feet dëkk bu ne li mu am ci màggal te feet gu ne dañ koy ñawal yére génn ko ci mbedd mi puudaru ko def lépp loo xam ne nii ci ay xoromal la yoo xam ne nii ñun ñu yaakaar ne fii ñun ñoo def ginnaaw yaakaar ne amuñ loo xam ne waruñ koo dund dund spontané dund tilqa yi gii ñuy dund nga xam ne gis nañ ne suñ jàmbaar yi fi jaaroon seen jëf yu baax yi ñu defoon faaw ñu tànn bis yoo xam ne ci lañ koy fàttaliku di ci di ko dund mu tolloog ñu ñun kon war nañoo xam ne am nañ lu ñu war a jox àdduna bi am nañ ab message bu ñuul ba kon loolu dafa may jural ma laaj ne ndax jaaduwul ci Afrique jaaduwul ci Sénégal ak Touba gi ñu exporter sax culture ñu tànn beneen façon dundin beneen façon culture beneen façon développement beneen façon dund ci kaw suuf ci mbégte ndax loolu ñuy wax développement loolu ñuy wax mbégte jal suuf si bu fekkee ne jal nga ko ba noppi comme na ko ñee jale te bégoo amul njariñ kon ndax ñun jaaduwut ci ñun ñu tànn beneen forme dundin beneen forme culture boo xam ne danañ ko basé ci nii ñu daan defaree gën a tuq ak yi nga xam ne ba ñuy toll ci liggéey yooyu lañ defaroon ba suñ doolee di toll ci industrie yooyu lañ tollaloon te leer na bu ñu àggoon fii bu ñu continué woon suñ dund bi danañ def loo xam ne nii du bokk ak kii nga xam ne batterie sax ba la ko doon defaral bo fi ne boo demoon Europe boo doon jënd benn batterie kenn du la ko jaay ñeent lañ lay jaay maanaam parce que xamuñ nga consommer benn dañoo bëgg ngay consommer ñuy defaraat dañuy jën mbell yi ci suuf di ko defar di ko defar defarin woyof woo xam ne kenn ku ne téléphone ba nga yor boo ko yoree juróom-ñaari weer ñetti weer mën naa yàqu te mënoon nañu defar boo xam ne du yàqoti mukk defarin yooyu nga xam ne dañoo dëkk ci dañuy defaral moo waral suuf si di tàng moo waral suuf si di jur yii muy jur nga xam ne ñun sax ñu ngi ci laalal ay ay fayadaanaat ay mbënd mi nga am di dal suñ dëkk yi di dal yeneen dëkk yoo xam ne seen yoon nekku ci produire ndax ñun xamuñ ne lii yor doy nañu ndax buñ ñu bàyyi woon buñ def toon ay pression buñ tëjutoon bunt yi danañ mën a dund li doy ci ñun danañ mën a liggéeyal suñu bopp ay yére bu leen fàtte am na tubaab bu may waxal mu ne ma jamono ya ma fay nekk mu ne ma yéen da ngeen fay bari dem leen ñibbi seen réew lu ngeen fi def ma ne ko ñun day dañoo toog suñu réew yi ngeen ñëw fekk ñu fa jël ba doyal ba mu jeex ngeen bàyyi fa seeni bagage yuy ngàcc ñëw toog fii moo tax ñu topp da ngeen ne mondialisation mooy capitalisation euh, euh, euh, capitalisme mooy ku am xaalis fu la neex nga samp ko ci àdduna bi mu di leen jural njariñ loolu dafa ànd ak libre libre libre euh, libre circulation maanaam yéen da ngeen a bëgg rek seen capital yi di di circuler ñëw ci ñun di tibb te ñun duñ jóg ñun fu capital yi dugg di topp ko fa da ngeen a ñëw jël suñu xaalis bi yóbbu ko Europe ñu di ko topp li ci gën a tënk mooy bu ngeen ñu bàyyee lañ yor ñu bàyyi lañ yor lii ñuy sol di ko lekk ñu man ko liggéey suñu bopp ngeen di ñu ko liggéeyal ci seen usines yi su bis bu ngeen ko bàyyee liggéey bis bu ngeen bàyyee pression yeeg koñe yeeg daxte yi ngeen def mën nañ ko liggéey suñu bopp toog loolu moom laay wax naan kon ndax firul Afrique ñu jël beneen forme développement basé ci suñ njàngin yi njàngin suñ tubaab yi ñun dañoo gën ne li ñu yor moo gën ci kaw suuf dañoo gën ne yor nañ lu baax la yor nañ l'islam ndax léegi ñii nga xam ne àdduna dong leen ñor mooy ñii may wax occidentaux yeeg civilisation occidentale bi dem nañ bay siis lii ñuy wax islam siyaas yi ngir ne ñoom dañ fee nekk ñoom it daanaka di raddu fexle rek mooy di réaction rek ñii ñooy fabriquer ñooy defar ñooy sos luñ sos ñu ne bii mooy buñ seen bos waaye bii mooy suñ bos amul lenn luñ créé lu dul nekk rek naan lu ñee def rek ñu ne parlement parlement islam banque banque islamique te ñu amuñ lenn luñ créé loo xam daa ban la ci ñoom jóge ci seen gisin ak seen dundin liñ ko defee ñun ñii ñun dey dañuy dund tasawoo sëñ Tuubaa yi dund gi nga xam ne néewuñ kenn li nga yor baaxut waaye dañuy dund li baax ñun neex ci ñun te loolu lañ dem ba di ko exporté doxagut lu yàgg nag civilisation yi siècle yi ñu dox at yi ñu dox bis bu ko murit gi doxee bis bu ko lii ñu dund doxee dana sang àdduna bépp ngir ne dafa ànd ak ndekte dafa ànd ak neex li nit di wër muy saxaat kon laaj bi day dellusiwaat ndax jaaduwul ñun ñu jël forme dundin wi jéem koo yóbbu ñeneen ci wan ñu ne am nañ message fonkaat suñu bopp loolu nag dañ koy wax ñi ñuy gouverner dañ koy wax ñi nekk ci bopp nguur gi ñii nga xam ne tubaab yi fudd nañ leen seen fuddin woowu yar nañ leen yarin woowu nga xam ne bi ñu ñëwee lépp lu ñu leen waxut xamuñ ko amuñ seen xalaat yi bopp amul lu ñuy gis lu dul liñ bind ci territoire bi ñun fii léeg-léeg toog boole nañ ñaari culture yi ci yar yi ñu yar te teewut fu ngi di pexe nu ñuy def ba yor su bosu bopp ñoom nag lañ leen wax dong lañu am li ma waxoon ne de dellu si mooy ñii nga xam ne yor culture suñ tubaab bi ñii ñu yar yara yarin wi ñoom seen mission daanuwul ñi ngi taxawee liñ leen dénk diina juñ leen dénk ñun ñëpp mën nañoo seere ne diina desul ginnaaw Sénégal kon ñoom ñi yor éco économie bi ñi yor xéewal yi ay yaafus lañ yoo xam ne war nañoo xoolaat seen bopp fonk nit ñi jéem a jox kenn ku nekk xiima yaakaar bañ a yaakaar ne ka dëkk ca taax ya rek ka dëkk ca capital ba rek moo am droit di génn di manifester ka toji kaara di wax li ko naqari waaye ña am la leen naqari feneen te ñar leen te toog fañ toog am culture bu fort ci ñoom boo xam ne loolu bokk ci lu dul yaakaar ne loo xëy rek gañe ko bénéfice la ñooñu ñu bàyyi leen xel te xam ne ñoo bokk yëf yi ñoo bokk dénd bi ñoo bokk culture bi ñuy wax ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy wax ak lu ñu làkk ak lu ñu gëm ñooñee di di gouvernants yi ñii nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi yor lii nga xam ne biñ ko nosee ñoom lañ ne yéen sañu leen a bañ da ngeen may fay tax da ngeen may jox ma dugal ci ndax bu ñu bàyyi woon ñu demal suñu bopp yéen sañu leen a bañ lii mooy état boo rombee sax yor euh, la indi permis mooy fii da ngaa bokk ci ab règle boo xam ne ñun ñoo ko nosee te ñun la yàlla teg ci kaw ñun ñoo laaj seen kàddu ba nekk ci kaw ñun ñoom ñooñee te ñoo wàññi ak yaafuus jéem a xam ne yor lii nga xam ne moom lañu jàngal bàyyi benn parti bu rëy benn groupe bu rëy ci population bi benn xaaj boo xam ne nii gisin weneen lañu am yeneen yar lañu am tax ñu dëgër ci ba tax ñu gëm ne lii nga leen jox ay toggoo la ah, daa tomranke ci ñoom neexut ci ñoom a tax ñu taxaw ci seen position yi yor seen position dëgër ci est-ce que du ak njàmbaare ci ñoom ak géem a defar ñu xalaat ñi xam ne am na lu leen war ci ñoom loolu su ma ko misaal damay jël dëkk bi mel ni Touba nga xam ne li ma waxoon léegi rek mooy caf ka fa yóbbu nit ña bànneex ak mbégte mañ bëgg saxaada ga nga xam ne moo jur ñu dajaloo fa ñoom ngir bëgg faa dund sëñ Touba dund fa mbégte mii ñuy yem moo tax kenn newul kenn kay dugg dafa dañoo force ñu ñëpp dugg bari fa bari goo xam ne kenn ku ne la la yëg moo tax nga ñëw fa bari googu ñu fa bari ba tax na message Sëriñ Tuubaa for ba tax na ba lañ ko doon définir nañ ko doon tudde naan communauté rurale ak yooyu dépassé na ko dépassé boo xam ne weesu na ko weesu boo xam ne ba bëggee casta gi nit ñi yëg tax ñëw moo waral loolu ñoom tee ñoo amul mat ak yëg ak jéem xam ne bokk na ci gëm sa bopp man sa bopp seet la sa mbooloo mu bëgg la ña ngay gouverner ña ña topp sa ginnaaw lañ bëgg lañ bëgg mooy nga xam ne forme yii ngeen tënkee woon yii ngeen nosee woon dëkk bi naan communauté rurale laak daggit la buñ ko laaju sax ngeen xam ne mbooloo mi daje fii bëgg a dund mbooloo mi daje fii di dund tey fay nag ndax lu toll ni ñaari millions yi nit di dund ci dëkk bi kenn ku nekk jàppal ne danañ chargé seen téléphone yi muy Tigo Orange ak Mobile euh, Service di di di consommer courant di consommer ay produits alimentaire mooy lekk yi ñuy lekk te leen lu nekk fañ ko liggéeyee génn nañ ca TVA mu leer na la ñun ñoo ëpp lu ñuy consommer ci Sénégal gannaaw dëkk bu mag bi gannaaw capital kon ñun am na lu bari lu ñuy dugal ci budget national bi am na mbaliti Matam ak Kédougou yu ñuy fay yoo xam ne xaalis bi génn suñu dëkk bii lay génn kon jaaduwul ñu toog di xaar naan yéen ay communauté rurale ngeen war a xam ne rek bokk na ci ñàkk yaafuus mooy xam ne mbooloo mi dajo fii mbooloo mi dajo fii yeyow nañ lii nañ ndax li ñuy génn ci alal muy jëmaat ci mbooloo mi te yéen leen ko nag ndax Sëriñ Tuubaa ñëpp njabootam lañ ña nekk ci Sénégal ñëpp njabootam lañ nañ leen ko na dem waaye nag jaadu na nag ñii dëkk fii dajaloo xéer ñu indi leen fi ñu am bénéfice bii ngir ñoo gën a jege Sëriñ Tuubaa loolu bokk na ci ñàkk yaafus ñu bañ a xaar kenn bañ a xaar forme administration yi gouvernement nii ñu ko bind nii nga xam ne ñoo mu neen ñoo daje dañu bari ci ñun bokkuñ ci ndax xamuñ li ñuy wax sa far ah kompaloo ñu daan nañu lii mooy communauté daal lii mooy nangam loolu jar na ñu ñu ñu ñu jéggi règle yooyu jéggi tërlin yooyu xam ne mbooloo mu dajaloo ñoo gën a for ñu jug ci jug ci ñun waajal te def yi am yërmande ci nit ñi ndax li may wax man nee naa la tubaab yii ma jóge de am na ci barki démb jaay rek bu ngeen leen journal yi am na ci ñu ab espagnol bu ñu jàppoon rek jàpp ko fii di ci laajub xaalis kenn nit joxe nañ ci juróom benn millions yi euro muy 4 milliards CFA 4 milliards nga xam ne boo ko boole woon am na dëkk yoo xam ne boo ko boole woon bàyyi nañu ñàkk ba faaw ci kenn fonk gi fonk nit noonu te ñoom ñu ne ñoo leen jàngal man damaa xamul kon fu ñuy royee nit ñi am lu waral ñoom mënuñoo am ak fonk ci ñun mënuñoo am fonk ci nit ñii ci ñii di def ambulant ñii nga xam ne yëguñ ne ci réew mi bokk dañoo yëg ne rek seen biir yi xiif na ñu soxlaa dund ñu def forme buñ mën a xam ngir dund ngeen toog yéen ci seen i climatiseur yaakaar ne yéen ay série A ñee ñooy série B ñooñu tey ñoo jug xalaat ne fonk ñii te seen vacances yi ñuy def bu ñu demee fee dinañ xam ne ñoom ay série B dëgg lañ bu ñu demee fee lii ma la waxoon day ñëw ay daggit nit lañ leen di jàppe tey ñoo bàyyi taxawaale gi ñuy def ci biti di vacances ci bitim réew gëm ne gëm seen bopp fonk seen doomu réew yi fonk seen xeet yi fonk seen culture bi jéem a dellu si nag ci dundal suñ culture yi ngir ñu mën a am mbégte mii nga xam ne mooy développement mbégte mii nga xam ne du ay jël suuf léeg nga dégg sax ci wax waxi populé euh, wax wax amma bi léeg-léeg nga dégg ñu wax naan ñuy jàmb naan dañ mel ni yàlla daa fàtte Afrique ma mel ni suñu borom day xiyaase ak ñàkk fàtte wala ak développement wala ak réussite ci ci jalum suuf ci jali gratte-ciel ci defari métro métropole ci façon suuf ak nose yàlla mi ngi xaymaa nit ñi seen ñàkk fàtte ci seen seenu mbégte ci seenu jëfe ay ndigalam seenu xibaar la googu mu ne moo ñu indi nga xam ne mooy jur saxaada mooy jur saxaada daare te ñun suñ góor yàlla gii ñu am lépp lu mu ñuy wax mbindi ñi bindal yépp benn bu mu ñuy wax benn bi waxul ko ñaar yépp la ñuy wax ñépp xam nañ ne tasawuf lañ ko daan waxe ñun suñ tasawuf gi bokkuñ ci yaaw ba suñ fenn ndax fi gën a ñàkk ay mbell ci senegal fi gën a ñàkk ay garab ak gën a ñàkk naat mooy dund bi dukk bi suñ tubaa dundee mooy roq bi muy mbàkk muy bawal ak bubaa gii mooy dëkk bi gën a naat gannaaw ndakaaru dëkk bi ëpp ay bagage dëkk bi ay xéewal loolu li muy fare mooy ñàkk yaafus ñàkk a yarewuñ ñu ak toog ak yooyu ñu farlu lañ ñu gëm suñu bopp la kon li mu signifié mooy buñ jëloon culture bi buñ jëloon suñu dundin wii nga xam ne moom lañ yëg dara du ci toggoo lépp ñu na jàppe ko forme développement jàppe ko forme gouvernance jàppe ko beneen façon dundin est-ce gis ñu ne loo gëm loolu moom i it delloosiwaat li ma waxoon léegi ne ñun ñii ko tànn day ñañ ko jox yaa bu suñ ndax ñiñ forne ne mooy suñuy sëriñ kenn ku ne sëriñee sama sëriñ sama sëriñ sëriñ ay xalifaam ba ca xalifa bu mag ba nii ñuy gouverner suñu jëf yi yaa ndax ñëpp xam nañ ne yaa fa suñ ci diine ci ndax diine manqué wut fii waaye économie it ak façon dund it ñëpp xam nañ ne yaa fa kon teñ ko jox ndongo daara teñ ñu ko jox ñun teñ ko jox ñii boog làmb leen comme boog juróom benn fukki at ba léegi yéen a ngi làmb wala boog ngeen góor góorgóorlu fonk doomu adama yi fonk ñii di taxawaat ñii yaakaar ne bokkuñ ci réew ñii nga xam ne dañoo gëm ne sax ñoom réew mi tey mel ni réewum jàmbur la da ngay xool sax léeg-léeg nga gis kuy raxasal nit otoom ca Ndakaaru di këj kii jóge ca kaw ga mel ni kii muy raxasal mel ni kii muy bokku ci te fekk su fekkoon ne yar nañ ko yar dee dana jóg di faji kaaraka ak faj mbedd yi ngir la muy laaj day bari waaye ñàkk gi nga xam ne yëf yi daa yëf yi ni mu tumurankee ci moom ba daa yaakaar ne ñii ñooy Sénégal te ña leen yar nag loolu lañ defoon dañoo ñëw daan ne lii mooy France mooy Ndar euh, Ndakaaru Gorée ne Saint-Louis daan ne ñii ma ñu jox seen culture bi ñii nga xam ne ñoom lañ njëkk a dugal lii ñuy yëg ñun lii ñuy dund ñii lañ jàppee citoyen ay ay citoyen yéen ci des ay indigènes ngeen ay nit ñoo xam ne xamu leen dara loolee dañ mel ni moom lañ jëmbat ci ñoom ba léegi mooy képp ku yeew la suñu daal doon wax naan rek dañ lay jàngal ku lay jàngal tubaab dañ lay jàngal nuñ lay naxe ba doo ko xam ba wax ja jeex waaye dañ mel ni ñoom dañ leen fee ñu yaakaar ne képp ku pëjut biis rek yëngu génn waaye ne bokk ci réew mi duñ la mën a boole ñoom daal lañuy toog di climatiser di dund dundin boo xam ne lépp daa tumrank ci ñun lépp daa wuuteeg suñ culture bi suñ dundin bi suñ kees yaat yeeg penc yi lii ñuy dund fii ci Daaru Muxti loolu lañ ñoom war a dellusi ñoom ñëpp ñaare ñi ci bari fii lañ juddoo ci àll bi lañ juddoo ñu ci bari juddoo wuñ ci tax yooyu ay ndax du fulla ñu dellu si ñoom seen bopp dundal culture bi dundal njàngin wii nga xam ne mooy ñunu neen moom lañ Sëriñ Tuubaa jàngal ñu jël ko jéem koo def forme gouvernance forme form forme dundin loolu daf may jural ci ne ma tontu laaj ba doon laaj noonu ma doon li ma doon wax ci ñooñu ma lu tax ñuy jàmbat borom sareet yooyu ak ñooñu mel ni ñu ñàkk ca Touba ak ca dëkk yi mel ni Touba yëpp dëkk yi sëñ Touba sos dëkk yi penc sëñ Touba yi nga xam ne ñoom dañuy mel ni ñes ginnaaw waaye ndekk yooyu ñu ngi bëgg ndax fa ñuy xamee ne ñu ngi bëgg keneen ku ca nekkutoon day ñëw dund la ñu doon xam ne ñi ngi bëgg mooy ñooñu dañ leen ko war a noseel dañ leen war a jàngal jox leen culture général bi li tubaab bi def mooy nose seen culture xam ne kat ñëw di wax la sa àq ci li tolloog yow loolu culture murid la culture suubaa gii la culture suñu doxin wi bu ko waxee boobaa de ci Europe ñëpp dañuy nelaw ci rek su ma yónnee mu yónnee ndax yor naa soxna mu yor soxna ba ca mujj ga yooyu yëpp mooy culture bi nga xam ne moom lañu ëpplante te niñ ko yoree dañ koo jàngalut nit ñi leerluñ leen rek na yéen a ngi bëgg ñoom ñëpp ña ngay bëgg ñoom ñii ci Tuubaa ña ngay bëgg ñu yëguñ ne ña ngay bëgg ndax lii lu bees lii fi génn di xuy xuy di leen romb te xamuñ ne loolu amul cafka ña ko xam rek mooy ña ca dugg ña ko dundoon ña dem ba ñëw ngay xam ne ndekk yoo ñii toog ci ñooy bëgg moo nañu woon kon yéen ngeen di toog ci garab da ngeen di bay dundee dangeen di bay def ci sàq ba déwén yéen da ngeen a ragal civilisation bu leen ko jàppee noonu wax wax ba bàyyi ñun ñi di ko tontu rek ne ñun ñi ngi am ku ñu naan Serigne Touba fii mu taxawoon ngeen dox ay six mille kilomètres ñëw fekk ko fi nan ko génnal sa dëkk jàpp ko yóbbu ko dugal ko foo xam ne nii ten mu ñëw am ay valeur ak gisin yoo xam ne moom la ñu imposé ñun loolu lañ jàpp ne mooy mbégte loolu lañ jàpp ne mooy civilisation loolu lañ jàpp ne ñoo leen ci raw muy mbégte moomee nga xam ne yéen seen bopp bégu leen moom moomee di wax sax lu mu yore sëyam sax mënu koo am ndax règle yañ teg ñëpp xam nañ ne fase lu mat ñeenti yoon doonul ne fase ñàkk sëy waaye ca ñoom fase ñàkk sëy la ndax seen diina jaar seen culture ba ñu yor fase ñàkk sëy bañ naka ba soxna sam yor soxna sa loo xam ne la yàlla xam bay na ñàkk mbégteeg ya ca daje yooyu yëpp bu ñu ko doon détaillé fi duñ ci jógee waaye li ma bëgg wax rek mooy lan ñu waxoon métti nañu lan ñëwoon ba suñ capital bi ñam fudd fuddum tubaab ñam yor culture tubaab bàyyi ko mu wax ko ñun ñi di ko dégg te ñun ñi ñu yore daara yi la wax lépp dégg nañ ko dégg nañ seen làkk yooyu dégg suñ làkk yi di jéem a wax nu ñuy waxee suñu làkk yi di yar jor yar yaram bi métti nañu te ñu ngi koy ñu ngi ko koy tontu ne ko ñun ñàkkuñu bëgg ñi ngeeg culture ñi ngeeg civilisation ñi ngeeg sëñ tubaab euh, seen culture boobu seen dundin woowu ñuy dund la lay xamal ne neexuñu mënuñ cee joxe misaal yu bari ndax dañoo teelu xëy na bu ñu demee ba ci nit laaj la ca dana gën a ñëw ci ñun waaye dama bëgg nga xam ne gis nga sañ-sañ yi nga xam ne lu naturel la sañ-sañ tabiiya yoo xam ne nii kenn ku nekk war na koo mën a am fa muy dund war ngaa mën a xëy saw sàkket la nga ne ànd leen ma sàkket yu ne war ngaa mën a xëy sensé sa néegu ñax bu fàtt ne ñoom amul ñoom fi ne nii muy tubaab bi toj xëy rek sa kër nga yett fa fenêtre kenn sañu ko maanaam boo tabaxoon sa kër ba mu àgg ba nga ne nii la mel mënoo xëy rek yàpp sa fenêtre da dem toppaat beneen procédure bureaucratique bu gudd boo xam ne loolu lépp ñun amuñ ko fi ngir dañoo gëm ne ñun lu neexee nga yàpp yaa sàkkat bi lekk yett ñaari bunt ñun lii lañ gëm ne moo neex si ñun am na yu bari yoo xam ne nii ñun ñu ngi koy dund waaye boo demee ba dund ko ñun dañ daan toog jékki jëkk ñun ñuy dund jékki-jékki kenn jékki-jékki mu yàgg mu daan fii naa fi mbaar lu tax nga fi moom kër gi di loolu li ko war mooy sayoo dara amoo dara lépp dañ koo nose nosin bu ëpp woo xam ne day mujj jur ñàkk mbégte ñàkk a doon sa bopp ñàkk a gis li nga xam ne moom la yàlla def ci ñun muy fitratullahi la si fatara naasa alayha fitra bu mucc boobu nga xam ne ñun Afrique ñëpp seeral nañu ko ci lañ dund ñun waa Sëriñ Tuubaa ñun ci li ñuy dund nekkuñ fi toggoo fitra bu sell bii nga xam ne ni ñii may wax ne jël nañ lislaam sax léeg-léeg ñu dugg li ñuy wax copie collé na lee dugal ci ñun yooyu fekkuñ ci dañuy dund li ñuy tollu ñun yem ci ñun lii nga xam ne moom la ñuy yëg muy lu neex ci ñun léegi loolu daf ñuy jural ñu dellu rek ci laaj ne ndax ñun waru ñoo sos ay barabu gëstukaay ay centre de recherche yoo xam ne mooy nose suñ dundin wii mooy jàng forme culture bi ñu am forme gouvernance bi ñu am ñun murid rawat na liñ ci indi ci Sénégal liñ ci participer bu leen fàtte ne ñii di wooyee culture ñëpp di dem États-Unis ak di dem Europe di exposé ak di wane yëf yi bagage yi Afrique li ci war ay yëf yi murit la ñuy wane ay njañ ak maxtu ay baylaat ak euh, ay caaya ay suñ dundin yii lañuy ñuy wane nii ñuy dundee lañ jàpp ne mooy culture te ñun buñ duggee ci réew mi bëgg ñoo siis bëgg ñu jàpp ne yéen bokk na ci yéenay kaw kaw ñun dañuy dund lii ñu sëñ Tuubaa yare dañuy dund cafka gii nga xam ne moom la ñëpp yi wër ñoom mooy moom la ñuy wër léegi may laaj ne kon ndax jaaduwul ñu sos ay centre de ay barabi gëstukaay yoo xam ne dañ ci jàngat ñii lii di ci di ci di ci di ci wàll si lii di ci dugg si lii di sos si ñun di bokk si ci ñun te ñëpp xam na ne neexul ñu ci bari xamaguñ ko waaye dañ ciy dugg ba ci biir preuve li koy misaal li ko jëmmal mooy ñii ñuy wax booy Dakar ñii nga xam ne tubaab yi leen yar wala bokk école tubaab yi lañu yaroo yenn yar yi ñooñu buñ ñëwee fële buñ ñu masaan fekk fële Italie ñooñu buñ ñëwee ñee la ñuy jàppee bool bool yi kaw kaw yi dañ leen di romb noonu rek nuyu nuyu bu gàtt tubaab yi la ñuy jàppee xarit bëgg a dund ak ñoom ñoom la ñuy def seen i nawle waaye bu demee ba ca biir ñooy jiiti daayira ndax ka gañ doon yëg lañ doon dund foofu neexut dëppawut ak ñoom dara nekku ci loo xam ne ne tubaab yi siis leen wan ne bokku leen ci ñu daw ñibbisi noonu la dale nag ñu dul ay tubaab de boo demee ñi ñuy wax colombien nag yooyu mooy colombien yaag pakistanais yaag ña fa jógee kenn ku ne am na benn forme réaction bay am am na benn gedd gooy def boo xam ne moo lay dalaat boo duggee ba dund li ñuy dund da dem ba ci biir colombiens yi fi ne ak mer lañ jàppe tubaab yi leen tooñ def ko forme violence jaay drogue li ko waral ñoom dañoo ñëwoon di ko seen seen réew ñëwee ba ñëwee ba agsi ñun leen bokk leen ci siis leen ne leen yéen bokk taxu leen ñu def ñoom ñu yëg seen bopp mooy dal gone Ndakaar yi ñii nga xam ne bu ñu àggee la ñuy njëkk a yëg mooy bëgg a bokk bëgg a gaaw am coros tubaab dañuy ba ci biir daayira ba ñooy jiitu te bu duggee dañuy la jël ndax dañuy dugg ñoom it bëgg yaakaar ne lañ leen jàngaloon tubaab machine woowee mooy dox te machine wii ñu ñor nag machine automatique bii nga xam ne xaaruñ ay service xaaruñ ay gouvernement xaaruñ kenn ko ay nit ñoo xam ne ñaare boo seetlu ñii ñuy fudd fudd tubaab ñii ñu jàngal jàngil tubaab ñaare kuñ ci jox mission sax kuñ ci jox ab ab euh, fonction ñaare boo ko seetloo la muy nekkee daanaka mooy xaar salaire bi li nga xam ne ni fitna ak himma gi ñu yore moo ko waroon tax mu jug di ko def daanaka lu dul fexe ba bi foog assuré ba salaire am di dugg si par weer rek wute nag ñii ñu yor yaru himma yitte bi nga xam ne ñoom dañuy xëy di seen kër ba noppi di fekk di sosi daayira di tabax dëkk seen tubaab bi te ñooñu xaaruñ ku leen fay salaire ñoo formé seen forme seen seen forme gouvernance seen forme euh, doxalin woo xam ne nii basé wuñ ko ci loolee liñ ko basé ci lii di culture mouride lii di suñ transma saqaafi lii nga xam ne maa ngi ñaan ñu wut ay forme jàngit ay ay jànguwaay yoo xam ne dana natt xayma seetlu yan mooy yi nga xam ne mën nañ koo génne yan lañu war a gën a dëgëral yan lañuy aare peeg ba nga xam ne danañ xam ne lii li yor moom la ñëpp yor ñee dañoo gën a nose rek suñ dundin wii ñuy dund buñ ko jëloon nose ko boole ko def ko ab manhaj nit ñi di ko jàng ci école rek culture la so euh, euh, façon dundin te loolu nag ñii am hitte ñii ñu yar mu mel ni dañu leen di tumaal naan dañoo bëggut a jàng mu mel ni dañ leen tumaal ne dañoo bëgg a gàntu république bi bokkuñ ci yu bees yi yëpp ñoom dañoo di gis lu dalu seen xel dañoo gis lu tumuranke dañoo gis lépp doon yëfi càmbar ci ñoom rek moo tax ñu beru fee di waajal seen bopp di préparer di xaroo ay façon njàngin boo xam ne dana dëppook seen culture dana dëppook li leen seen tubaab yar ba tax na fii ci Touba kilifa gu mag gii bi mu digtee bi diglee sëñ bi taxawu njàng sëñ ba ma ngay waaj mook ña ña toll ci ñam bokkal e, mission ba ñu waaj programme ak doxalin woo xam ne buñ ko jëlee di ko jàng danañ jëmmal suñ culture bi lii nga xam ne am nañ ko taxamuñ ko ñu jëmmal ko ba ñëpp bokkale di ko tas di ko jàngal te buñ ko nosee tas ko ni ko ñeneen ñi tas ak tubaab yi ni ko tubaab bi nosee day mujj mu doon lu neex te ña tàmmuk noso ña tàmmuk silvisé suñ ñëwee di ñu ñeeka eh, ak a coppi loolu laa gis ne jar nañu jàngat ko ci suñ dundin wii te siggi xool ca kaw te xam ne yooyu nañoo dund ci kaw suuf si ni ñëpp am nañ tànk ci kaw suuf ñu ngi toog naa ñu yéen ñu ñuul ñi yéen a des ginnaaw yéen a fàtte mooy discours bi ma waxoon léegi rek ñëw ba sam réew bi la xas mooy lu métti loo xam ne ñun fii mett nañu ñun ñi am ak yi ñun ñi am lu ñuy yëg ñun ñu sëñ Tuubaa yar métti nañu trop ñun ñu feer lañ ñun dañoo lànkoon boobu ba léegi te ñu ngi continuer ñu jóg xam ne am nañ jëmm ju toll ni sëñ Tuubaa nga xam ne moom dong culture la doy na sëkk culture li ñuy dund lépp culture defal nañu forme gouvernance jox nañu ay dustuur ak i mu assasaat yoo xam ne ci la ñuy gouverner ci la ñuy yore suñu àdduna bërki damay xool mat la bu faw seen ma xool ba mu ñun sax di gëstu naan nuñ war a tëraleen njàngeen fekk boobu dañuy wax dañuy waaj a woote ci njàngeen may xool rek ma gis wenn xam ne daanaka lu ko gën a aare ci tëraliin amul xam naan wajaxalu daban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wa maskana al irsaadi wa taswibi wa taalimi ba ba bayit ba jeex muy état bi jàng taallum tafakkur tafahum doo ko àgg ci darajey taalim irsaad taswib résultat xuruj min min film muy loo xam ne Sëriñ Tuubaa sànn na ko ci ñetti bayit ñu di ko rom bis bu set di ko jàng te xamuñ ne suñu amoon ay centre su suñu amoon ay barabi xeeñtu culture Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne sëñ bii barki dem maa ngi dégg mu wax ko ne mu ne projet de vie la projet projet de société la bu ñu naan projet de société mooy façon dundin woo xam ne nit ñi dinañ ci nose seen dund ba mën a am mbégte mi yàlla def ci ko suuf tey ñoo sos ay jànguwaay ay centre de recherche ay barabu xalaatin yoo xam ne dañ ciy xalaat di ci gëstu culture Sëñ Tuubaa bii mu ñu bàyyi lii ñuy dund te neex ci ñun di caf ko koo xam ne nii doyuluñ ci lii mooy li may amoon ci déggin su gàtt boo xamee ne amoon naa ko ci culture culture daal mooy lañ ñoom soxla ci ñun ñëw naa ñu mooy fecc ak way culture mooy mboolem dundin woo xam ne nii ab mbooloo daje nañ di ko dund wala ab kuréel wala ab organisation ñu bokkale ko looloo mooy culture te ñun am nañ duñ bokk fii jële ko ci fu wóor jële ko ci Serigne Touba ci tënk ñee ay jeexital ak i tàngit ak i sedd ak i tàngoor ak i montagne day jeexital ci seen xalaatin jeexital ci seen nekkiinu culture ba tax mu jural leen nañuy xalaatee ba jural leen seen nosin woowee ba tax nosu ga mel ni seen bos daa gën suñu yos loolee wundul na ñun suñu yos dafa néew doole dañ koo nosewut centre yii ñuy wax markas bas yi waaj yi waa Touba di waaj waaj yi sëñ bi digle ñu di ko wàcc njàng mi laa yaakaar ne mooy nosin bi nga xam ne buñ ci nosew culture mouride bu fort bi nga xam ne kenn ku ne ci ñun foo dem moom ngay ndamoo dana gën a feeñ ñu ngi jégglu asalaamaaleykum wa ma wa barakatuh sëriñ Mouhamadou Mourtada ñu ngi lay sant baax di la gërëm yaakaar naa ne képp koo xam ne yaa ngi teewlu jotaay bi wala nga koy déglu yaakaar naa ne da nga ci jëlee ay njariñ yoo xam ne yu am solo la yaakaar naa ne thème bi ni ñu ko indee yaakaar naa am na kon Muassasatul Wafa bi Huquuqul Iman mi ngi lay sant baax ci liñ yaakaaroon ci yow am nañ ci loo xam ne kawe na suñ njort am nañ amee nañ la cant koo xam ne gii am na tàmbale waaye amatu yemukaay kon ñu ngi lay sant baax di la gërëm ci thème bi ni nga ko indee ni mu amee solo kon xam naa ne waxtaan wi am gu mu am solo tax na kenn ci mbokk yi nga xam ne moom la àndaloon muy sëriñ Hamsatu Jaxate yaakaar naa ne ñu bari ràññee nañ ko ci jotaay bi jox am taxaw seetlu ci thème bii nga xam ne moom la sëñ bi doon waxtaanee boo ko defee ñu door di ñëw ci laaj yi nga xam ne moo aju ci yi sëñ bi doon waxtaanee kon ñu jox sëriñ Hamsatu Jaxate mu def ci am taxaw seetlu a'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiy alislami walbashariya sayidina wa mawlana muhammad wa alihi alxuri almayamin wa saxaabatihi alaxyaar alabrar wa ala xadimihi albatal raid althawra alislamiya alsilmiya fi ifriqiya alsawda cheikhna ahmad bamba wa ala alummati alislamiyati jamaa bokk jullit yi dongay seen tubaay yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa ne wax ji moom mat gi dana tax daanaka duñ ci tegaat du am solo fi nga xam ne rek fi laa bëgg a njëkk tàmbalee mooy appel boo xam ne dinaa ko lancer dongay Sëriñ Tuubaa yi yi nekk ci réew mi ak yi nekk ci bitim réew mooy mooy dafa am sabab liste bopp boo xam ne fukk ci dayre ci yoonu murit dama leen a seetlu seenu liggéey ak seenu nosin muy lu murit yépp di jariñoo ma gis ne kon bu boobaa murit yépp war a jàpp ci dayre yooyu ci alal ci xam-xam ci xalaat ak ci doole du ma fi lim dayre yooyu waaye dinaa wax ne mu assasatul wafa bii nekk darul nooti ci fukk yooyee la bokk kon maa ngi lancé bokk talibé yépp mu ne suñ ci bàyyi sa sëriñ nga xam ni mu assasatul wafa buntu jaamu yàlla la bu buntu liggéey Serigne Touba la su ko defee Serigne Mourtada waxtaan wi am na solo lool delloosiwaat ñu ci li ñu moom ndax aada culture day dafa bokk ci yi nga xam ne xel wu ne da caa am jëfi boppam culture ca la bokk euh, tomb yu bare bari noté naa ko ci waaye xatuk waxtu wi du tax du ma may ma jaar ci dinaa njëkk attirer attention rek ci ne Euh, comme loolu mu wax noonu mi ngi màcc jëm ci parti civilisation bi nga xam ne nee na xeet bu ne da cee am yëfi boppam gis nga li ñuy wax civilisation euh, tu arab daf koy xajale dafa am ñaari dimension ñaari wet yoo xam ne tubaab daf koy tënk ci benn baat muy civilisation bi mu wax mais bu ñëwee ci arab arab daf koy xàjjale ñaar mooy alxadara ak almadaniya alxadara ak almadaniya bu ci ne boo xoolee dictionnaire civilisation la lay jox mais li leen wutale te lu am importance la xàmmee ràññee wute boobu mooy alxadaara mooy aljanib almaanawi maanaam côté euh, bi aju ci wàllu valeur yi wàllu aada yi wàllu gëm-gëm yi yooyu nga xam ne xeet bu nekk daf ci am yëfi boppam yoo xam ne nanguwut waxaale nanguwut weccoo almadaniya ba tey civilisation lay firi waaye mooy côté matériel bi oto yeeg kër yeeg yi nga xam ne ci humanité bi yëpp doomu aadama yëpp ñoo ko bokk Sëriñ Murtada baatu culture ak aada yi ñu doon sàmmuloo ak dañu ci dëgërluwaat ñu ngi gën a jëm ci li nga xam ne ñun xeet wu ne da ci am yi fi boppam bu boobaa nag boo ñëwee ci Sénégal dangay ngay fekk ne eh, Sénégal daf ci am yi fi boppam yoo xam ne yoonu mu da ci indi contribution bu rëy rëy maanaam li suñu tubaab jàngale daf ci indi contribution bu rëy rëy eh, bokk na ca mooy ñu xam ne nattiin maanaam li ñuy wax critère bi nga xam ne ci la ñuy basé wu pour Euh, dëggal sunu existence bi sunu nekk ci kaw suuf li li ñu wutaleeg tubaab yi mooy ñun dañoo xamoon li taxoon yàlla wàccee nu fi man Sëriñ Tuubaa euh, culture yu yoonu murid mi ngi basé ci principe boobu ubudiyatul insan ci diggam ak yàlla naka lay fexe ba tax tahqiq loolu ci kaw suuf nu muy jëmmale ak ne jàmm yàlla la ci kaw suuf bu boobaa lépp luy waral loolu mën a jëmmu day dugg ci loolu mooy li indi côté euh, matériel bi nekk doomu aadama li mun mu yéwén ba doomu aadama mën a wan sama borom ne ko yaama moom ji te bu boobaa da cay feeñaat mooy beneen aspect bi nga xam ne mooy euh, xilaafatul lay alal ard mooy wut yàlla ci kaw suuf ji day duggaat ci wan wan sama borom ne yaama moom loolu ci principe boobu ci nattin woowu ci la euh, culture bi nga xam ne yoonu mu coobaat na ko ci contribution ci euh, culture Sénégal de façon dafay taxaw ci principe boobu loolu mooy ñuy wutale tubaab bi nga xam saqaafa wala xadaara maddiya la bu nga xam ne seen gis-gis fii rek la yem suñu motulaa tudd na ci biir waxtaanam point yu bari yoo xam ne dana fekk li ñuy ràññale maanaam li ñuy wax li may wax caractéristiques culturelles yi nga xam ne yoonu murid am na ko euh, bokk na ca mooy wàll col gi euh, naka noonu wàllu naani ni moom tudd na sànq bi mu agsee ci kafe gi maa ngi ko ci dëgëralal beneen xisa boo xam ne man dox naa ba dugg ci barab boo xam ne bi dugub ay pakistani la euh, doon fa jënd fekk fa kafe Touba waaye ba ma gisee may sénégalais la ma ko wan ne euh, xamoon ne am na fa jàpp ne danaa ko soxla pour wan leen donk ne leen euh, lu yaatoo yaatu la euh, bokk na ci aussi mooy li nga xam ne ñun war nañ koo def mooy li mu tudd sànq mooy jokkalante gi cest à ñun amuñu lenn loo xam ne war nañ koo xam nu mu ko expliquer cest à dañu war a bokk ci ñiy décider dañu war a bokk ci ñi nga xam ne dañuy joxe dafa am lu ñuy proposer parce que dañ koo ñàkkut ñi ñi nga xam dañuy nekk ay consommateurs rek dañuy consommer rek tubaab bi dañuy liggéey di leen jox wala yeneen culture yi dañuy recevoir rek ñun waruñoo bokk ci foofu suñu bëgg-bëgg mooy bokk ci ñuy joxe li ñuy wax rendez-vous donné ak joxe dañ caa war a bokk mu nekk nag échange li may tuddee échange positif mooy weccoo goo xam ne nii no nawleeg naw la lay doon waaye du yow yaa may da ngay yëg ne dama laa ëppale moo tax nga may jox waaye danga nga am loo soxla ma am lu ma soxla ci yow ñu weccoo ko loolu moo war a am suñu digg ak yeneen culture yépp bokk na ca tomb yooya mooy li may tudd al imaanu saqafi mooy gëm li nga nekk gëm li nga nekk bu boobaa nag dafay fekk nga doxe ci noo xam ne boo ko xasee gëm moo lay permettre ku ne mën a jaxasoog moom maanaam bu boobaa principe bu axdu kulli nafi'an min kulli dab moom moom nga moom ngay doxee Euh, loolu xam naa ne xataay waxtu yi tax na tomb yi ma noté woon ci bind bi si mot laa joxe tey euh, yëpp du duma ko mën a indi waaye ala kulli xaalin fi nga xam ne fi lay rek mooy nun moom euh, su ma nee nun mooy ñun ñu ne Sëriñ Tuubaa mooy sunu sëriñ ci fan yëpp waaj waajal nañ ci waaj goo xam ne waruñoo mën a ragal lenn waruñoo mën ragal débat c'est-à-dire ak keneen koo xam bokkut ak ñun war nañoo mën a dégg critique yu nekk it bu boobaa it bokk na ci lañ ciy dimbali mooy nam nangoo euh, dëgg-dëgg mooy ci dëgëral li mu wax ne wàllu culture ñun euh, te dañu ci am ay base yu dëgër mooy boo ñëwee ci wàllu li koy jëmmal maanaam li may wax structure kuréel yi nga xam ne si ñoom ñooy véhiculer ñoom ñooy passer ñooy jàllale culture boobu da nga ciy teewlu ñaar yoo xam ne wala ñett yoo xam ne mur murid yi xëy na du ñoom dong euh, ñoo ko fi def am na yeneen ñu ñu ko bokkal ci réew mi waaye liñ ci liggéey kenn beneen keneen liggéey ko ci réew mi mooy ñett yi nga xam ne daal la tàmbale mooy daara muy kër Sëriñ Tuubaa yi ak daara yi daara yi su ma ko tuddee tudd naa majlis ak daara yi alxuraan yi ak dawaayir yi yooyu kër Sëriñ Tuubaa yi ak dawaayir yi yu mat a fonkaat la yu mat a mat fonkaat la parce que euh, dafay ay kuréel yoo xam ne dañ cee mën a jaar jàllale lu bare bare bari kon maa ngi yemale wax samay gàtt di rafetluwaat waxtaan encore une fois di yeesalaat appel bi ma lancé woon ci njëlbeen gi bokki taalibe yi ni Sénégal ak yi ne bitim réew ne mu assasul Wafa ci kuréel yi mat a jàppale la kuréel yi nga xam ne ci liggéey Sëriñ Tuubaa ci euh, jàppale leen liggéey Sëriñ Tuubaa la wassalaamu alaykum wa rahmatullah su jaxate ci seetlu bu am solo boobu rafet boobu ci waxtaan wi sëñ bi doon waxtaan yi ñu lay sant bu baax di la gërëm yow tam di ñaan sunu borom ak mbokk yi nga àndal yépp sunu borom defal leen tawfeex te defal ma ko ci barke Sëriñ Tuubaa kon comme waxtu mi ngi dem te ñi nga xam ne ñoo méngoo laaj fiq yi wala ñu fiq yi dañ leen di woo ci gàttal rek ñu indi seen laaj yi nga xam ne ak tontu yi moom lañu indi bu ko defee ñu ñëw ci laaj yi nga xam ne moo aju sëñ bi kon waa laj na fiq yi mën nañu ñëw ñu jox leen ñu laaj ñu war jox seen tontu bu ko defee saw Ahmadu Mbow ñëw ci laaj yi aju ci sëñ bi ci waxtaan yi salaam laahi wa barakaatu kii mu ne damay laaj alquran ak muhammad lan moo ci gën a'uuzu billahi mina shaytaani naam su fekkee mi nga xam ne waxi suñu boroom la moo gën ndax ci melo yàlla yi la bokk su fekkee baat yi nag nga xam ne moom lañu wàcce muy baati arab moom mindeef la te mindeef yëpp yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne moo ci gën ki mu ne damay laaj téere yi wàccoon jiitu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mel ne tawreet ak injil ak zabur ak yu mel ni ñoom fuñ nekk waaw bu dee lu mel ni tawreet ak linjil xaw naa bari ba léegi fi ne bari na ñu ko am ci ñu nekk ci diine jooju jullit yi it am na ñu ko am waaye tawreet ak linjiil yi nga xam ne moo tasaaroo jamono bii nag wax nañ ne benn melu na ko suñu borom wàcce woon ci dëgg-dëgg benn bu ci na bari na ci soppi bi mu julee ci géej gi nan la defaat ba dellu ca borom. naan su fekkee moom gëm na ne Serigne Touba julli woon na ci géej gi la ko téewoon ca ndox mu muy julli ba lëbul rek moo ko téye ba mu delluwaataat ca bato kii mu ne damay laaj ku ñu roy benn rakka ci tisbaar nu muy taayaa ñaari taay yi mu ànd ak imaam da jàng taay ñu njëkk rek yam ca rakka ba muy fay mu jàng ca taay ju mujj bam jeex door a salmal mu ne bu fanaanee nelaw yelluwut nelaw yowwut julli fajar di nelaw julliwut benn waxtu damul benn ngant ndax kooram dana yàqoo la déedéet kooram dana baax bu soobee su fekkee nag ñàkk julli googee moo ko dana am bàkkaar ci yéex julli gam yéex julli rek waaye koor ga digg ba nga dagg ko sa koor li àttel su fekkee dagg moo ko te amul benn ngant dana war a fay boole ca kafaara su fekkee dagg teyu ko nag ni ki daa amul ngant kon benn bis boobee mu dog rek lay fay kii mu ne damay laaj bu ñuy xëdd ba ne jàpp jot na ndax danga sañ a naan déedéet bu mu xasee wax jàpp jot na kenn sañ a doon leen ko naan kii mu ne ku def luy waral kafaara ba noppi fàtte yéene yeneen bi ci des ci ramadan luy àtteem maanaam su fekkee ah, dogu woon na ci woor rek ni ki ba mu defee gannaaw bi amoon na dogu ci ne dana woor la ci des loolu day na ndax yéenee koor lu jubluwuñ ci ne woor na ko ne moom mu yéenewul mu ne koo fay kii mu ne damay laaj seetaan ñaar ñuy sëy ci ramadaan ba dara génne ci ndax kafaara dana la wax liñ koy njëkk wax mooy seetaan ñaar ñuy sëy moom xaram na daganu tibbi nit mu def ko ko su fekkee man yu la day war a fay kafaara su fekkee mas yu rekk la day fay waaye du kafaara kim ne damay laaj nee na koo xam ne day faral a gént di ndox ci ci sëram waaye bu xëyee ba xool ko du nekk am tur ndox laneen lay doon benn muy man yi wala mal yi muy laaj te mu koy da daf lool muy laaj luy àtte bi waa saa gis li nekk ci moom mu wóor ko ne man la aw mu sangu faratu su ko wóoree ne mat la nag day raxas sobe sa rek waaye du war a sangu ki mu ne damay laaj ndax jihaad sunna la walla farata la wala lu sopp la maanaam euh, dañuy wax ne su fekkee jullit ñi ñoo jóg ngir yaatal lislaam rek su boobaa jihaad fardu kifaaya la su ko ñenn defee mu wàcc na ca des ay am na ñoo xam ne du leen war ni ki koo xam ne ay waajuram ay dund faaw dañ koy bàyyi rek mu doog a sañ a dem ku amee bor te waxtu fay wa jot na it du sañ dem su fekkee nag du loolu nga xam ne yéefar yi ñoo leen somm di xeex ak ñoom kon moom ñëpp ñëpp jullit ñëpp farata la ñoom ñu xeex ak yéefar yi ba ñu fàttali ne laaj yi ñu ñu doon fii mbooloo ñoo koy gës bu noppee jaarale ko ci sëñ Abdourahmane ba mu topp ko ba mu wér ñu doog koo jàllale fii wassalaamu aleykum wa rahmatullahi ba léegi it koo xam ne laajoon nga ab laaj te gisoo ko ñi nga xam ne ne waxtu moo xam rek moo tax tontuwuñ ko waaye su ci bëggee lu ko leer bu ñëwee dara nga ko wax insha allah na fiq ci tontu yi ngeen di tontu yu am solo ñëpp nga koy rafetlu te di leen sant bu baax di nuyu Serigne Murtada mi ñu doon waxtaan waxtaanal léegi ci turu mu assasatul wafa bi huquqil iman di ko ñaanal sunu borom guddal saw fan te wéral seeram te bàyyi la xel waxtaan wi comme raw boo dégloo rajo yi nekk diggante Touba ak Darou Moukhty insha allahu taala da ko dégg soo duggee ci internet bi it majalis wala istixaama wala muridiya di nga ci fekk waxtaan wi naka noonu Touba TV it insha allahu taala boo ko suivre da nga ci jot waxtaan wi ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa insha allahu taala na ñëpp teel a ñëw ndax suba la ñuy war a tëj bi ñi ngi koy séqalit mooy Serigne Moustapha Diakhaté xadimul xadim alaaji njaay seex ndindi yanquba bajaan fàlluloo ak ki nga xamante ni moom la sëriñ bi yebal mu wax ci turu euh, sëriñ bi mu war a ñëw nag ñaanal nu yeewi ñu ba déwén ak jàmm insha allahu taala kon ñoo ngi soññ mbokk yépp rek bu subaa ñu teel a ñëw jullee ci fi tàkkusaan ndax buñ jullee tàkkusaan rek dañu daal di tàmbali sëriñ bi waxtaan wi am na solo lool li fiy rot ci laaj tëpp na fanweeri laaj waaye waxtu wi dafa xat daanaka juróom-ñetti minutes rek moo ci def kii dafay laaj mu ni maanaam lu mel ni nga doon wax maanaam ndax du ñàkk pexe rek moo ko waral ñi ko yor yor ñoo foofu la ñuy njëkk a tàmbali laaj. waaw loolu <clears throat> li ñu ci wax rek mooy loolu ne forme sareet yi la li ñu bëgg wax rek mooy ni ngay jàppe ngir dundin ne du façon dundin ba nga jàpp mu tolloog yow nga di ko dund loolee bu la ko kenn xeebal boo ca waree bi ñu la yaree fudd la jox la euh, yey ma ya ñuy natte mbégte ba nga xam ne lii doy na la mbégte boobaa du doon nekkati ñàkk pexe su fekkee ne yàlla tegul kenn lu mënut àdduna bi boo fi ñëwee fa ñuy jaar ba dund jàppandi na ñëpp sareet yii benn la ci moyen yooyee bis boo jàppee ne jumtukaay la rek ngir wuti mbégte doon du doon am ñàkk pexe ñëpp xam nañ ne man nga am lu ko gën waaye suñ la yaree su culture bii ma doon wax culture bii suñ tuwaa doon jàngale suñ ko defee ci yow te loolu mooy nose gi ma doon wax nose gi ñu war a def ci yow bu ñu ko defee ci yow boobaa da am ak féex langa yem la nga tollal mu doy ndax bis bu tawet yi day ñàkk fayda rek li nekk lépp di ñàkk fayda ndax li ñuy dund nii lépp am na lu ko yées li ñuy dund nii lépp mooy yées la nekk ca ca ca Europe la nekk ca Occident euh, euh, moyen yi ñuy dund fii yëpp tollut sax lu tolli sareet te ñoom kon sareet fii dañ koy jàppe rek ne benn la ci jaaruwaay yi ñuy jaar ngir jëm ca mbir jërëjëf mbokk mi mu nii waaw keppaaru tàkkusaan yooyu moom moo nu mbaa du moo nu tax a des ginnaaw loolu day dellu ci li ma waxoon ba léegi ndax dañoo des ginnaaw mooy baa bi mooy ndax dañoo des ginnaaw des ginnaaw bu fekkee nee naa la ñi ngi koy xaymaa ci façon dundin wii ñuy dund boobaa jërutul ñi kon ne wax ni ñun dañoo yaakaar ne dafa am lu gën a foor jal suuf lu gën a foor di tabaxi gratte mooy toog sa keppaar gu neex waxtu ba nga fa bëgg a tooge heure ba bëgg a loolu lañ yaakaar na mooy keppaari taxaan yi mooy nga di ko def ci sa coobare nga def ko ci sa coobare bopp mu dëppook sa culture dëppook sa at loolu la ma tax ñuy wax waaye desuñ ginnaaw. mbokk mi muy laaj mu ne eh, ndax Sarkozy moom yabul africain yi wala état wala état yi moom ñoom ñoo ñoo ñàkk fayda rek ci kanamam ba tax maanaam eh, maanaam ba tax ñu réere sunu aada ak sunu cosaan wala yu mel noonu. loolu moom li ma koy teg rek mooy gannaaw bi nga xam ne bér na ne dañoo yeb ñii moom damay xam ne nii ñu leen culture bi da ci jël siwaat yar bii ñu leen yar fudd gii ñu leen fudd jox leen jikkoy tubaab ba nga xam ne moom am na sañ-sañu ñëw comme mooy suñu maître moo ñu jàngal am réew moo ñu jox lii ñu xam am na sañ-sañu nag ñëw toog mooy ki civilisé mooy kii jar déglu mooy kii ñëpp toog man koo xaar kon ñoom tooñuñu dañ leen a eh, tooñ ca njëlbeen ga yar leen yareen woo xam ne duñu yëg sax ne eh, eh, jërëjëf kii mu ne waaw ñun suñ culture bu fekkee moo gën lan moo tax ku ne ci ñun rek bu sañoon doon ab tubaab. loolu jàpp ma ne am na loolu mooy résistance bi am fii loolu mooy li ngay gis fii ci tubaab yi nga xam ne jàpp ne dañoo bëgg a jàpp dooni tubaab suñ ko jàpp te ñu ngi ciy pexe te ba bi sëñ bi ñëwee ba léegi loolu lañ ci nekkee di pexe mu def ba tubaab yi dugg suñ biir lu mu def ba tubaab yi duñu yóbbu loolu moo jël résultat yi moo jël jàkkay daaru moxtu yi moo jël dàkk ji jàkk ju toll nii nga xam ne boo xuma jàkkee jàkk ju toll nii ñu tabax ko te tabaxuñ ko ci xaalis état mooy résistance ba mu fi bàyyi gëm-gëm yu fort yooyu nga xam ne moo bàyyi suñu loolu moo tax bëgguñoo doone tubaab ba léegi ab xëccoo la nag am na luñ def ci wet gële sëñ baa ngi xëcc ngir dindi ko. wax mbokk mi mu ne léegi wan yoon nga jàpp ni suñ ci jaaree rek nit ñi xamaat seen bopp xamaat seen cosaan. loolu mooy noce gi ma doon wax nga xam ne gannaaw bi nga xamee ne yëfi sëñ Tuubaa ay maraaxil la ay étape la lii indi mag ñi la ñu taxaw war ñu seen i jëmm résister jàngale léegi àgg nañ ci nag ñoo xam ne nii eh, ay sëtëm yoo xam ne ñu ngi waaj a pexe ay moyens yu dëgër yoo xam ne bu ñu ko defee dootuñu eh, soxla yëfi jàmbur dootuñu soxla keneen dañ eh, dund culture bi yëg ko mu neex lool ci ñun. mbokk mi mu ni lan moo tax ñu bari bari bu ñu tukkee rek ci tukki boobu day tax ñu gën a yokk seenu taalibe gën a bëgg seen bopp bu baax lu a lool. loolu mooy lubbum ndaw di wax li ñu doon waxtaan lépp mooy parce que ñu leen soloon fii piqûre leen roofoon fii moo foor foor boo xam ne bañ demee ba foofu la ñu soog a yëg effet yi xam ne ndekk yoo lii moo neex lii mooy cafka gi ñuy dund lii mooy li naturel lii mooy tabiha lii mooy li nga xam ne moom mooy mbégte mi ñu doon wër léegi nag buñ demee ba foofa day daal di mooy li nga xam ne ñu baree bari borom sareeti mbaam yi sax fekk gisuñ la keneen am bara nga xam li nga am dangay xool la nga ñàkk jërëjëf kii nee na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi day laaj mu ni culture lan lay tal ci économie ndax day avancer am réew wala déet. mooy li ñu doon waxtaan léegi rek culture mooy jumtukaay yi mboole mboolee xalaat yi nag dundin yi nga xam ne moo booloo nga xam ne xam-xam beeg dundin week nekkin weeg buñ la joxoonu li mbir sax nga xam ne nañ la yare himma gi nga xam ne moo nekk ci ñun ba tax lii lépp ñu sos ko culture boobee mooy développement moo tax murid yi gis nga ginnaaw culture bi nekk ci ñoom la te euh, euh, jóge fu sori foo xam ne nii euh, moo moo moo leen jañ ñuy ñuy réactionné ni ñu dund di dund seen dundin bi loolu mooy égal développement. mbokk mi mu ne lan la suñ culture gën a culture tubaab yi. gëm gi moom li yàlla dong moo koy mën a wax mooy taqwaakum boobu inna akramakum indallahi atqaakum ndax bayit bi dañoon di wax ay bayit wax waaye bi ne ko xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum indallahi atqakum su ma ko xabaayil googu loolu mooy indi résultat til culture kenn ku ne am nga lu mu teg sama fi ñu gën a nag mooy ki gën a appliquer règle yàlla te ñun dañoo am Serigne Touba moo tax ñu jàpp ne ñoo gën a kon ñoo leen gën. mbokk mi mu ni fan yi France dafa wax ni ku am ñeenti soxna euh, dana nangu sa nationalité mu ni loolu ban jàngat yow nga ci am. loolu mooy eh, eh, eh, jàngat bi muy wane ne culture yi dañ ko seen culture boobu nga xam ne moo raf rafi ñu soob ci ñii nga xam ne dañoo yaakaar ne culture universelle la ñépp a ko bokk loolu moo leen di gëcceel mooy wane ne lii du dëgg ngir lépp lu ci rax bokkoo ci rek da nga indi seen fierté indi seen gisin bu bees moo waral mu jural yooyu ñuy def réaction yëpp ñuy def daa wane ne culture bu universelle seen yëfi bopp la am nañ sañ-sañ nag su fekkoon ne ñoo mbooloo ma fa daje ñoo wax ko ñooñu daal li ma gis mooy yaa ardullahi waasa nañ dagg seeni i ñëw fii ñun fii ku ñëw ñeent mën nga cee waaw jërëjëf mu euh, Moutada Kebe ci laaj yu am solo yooyu nga xamante ni tontu nga ko laaj yi bari na lool fa tabarakallahu waaye dafa mel ni waxtu wi xam naa nag li ci desoon moom moo bariwul lool kon ñi ngi lay sant di ñaan sunu borom mu guddal sa fan wéral say rambaay laak sa xel bu baax a baax te it mawdu bi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawee kawe euh, euh,